fii fasli umumi rahmati fa safaru asliyu waxidun kulliyun la yastatilu bal dawriyu wa huwa safaru alxaq min alxaq ila alxaq wa acdaadu manazil hada altariqi ashara maxsuusatun bi saairi alfiraqi wa hiya ila axiri ci jotaay bi weesu alhamdulilah gisoon nañ Euh, li liñ gis tey li ñuy war a gis tey ci jotaay bi weesu lañ ko waroon a gis mais euh, dañoo nekkoon ci di ko mbëstalal ay maanaam di ko introduire voilà ay euh, kàddu donc ak ay kii surtout ci li aju ci wàllu nit ki étape yi nga xamante ne moom lay maanaam ruuxu nit ki ak relation bi nga xamante ne moom la am ak jëmmam ci boppam ak euh, xolam ak bakkanam ak surtout le fait que li ñu ne woon euh, li ñu gisoon ci jotaay bi weesu soo ko takkee jàpp ko daanaka mënef naa wax ne xam nga li tarbiya autour de lan lay wëlbatiku ak lan ak naka lay opéré woo euh, kon tukki bi nga xamante ne moom la doon wax ci ne yoon yi nga xamante ne moom la nit ki maanaam borom bi subhaanahu moom moo sàkk ñëpp bi mu sàkkee ñëpp dafa feeñal ci ñoom benn ci ñaari ay meloom mooy wala benn ci ñaari turam yi euh, manifestation boobu nga xamante ne moom la def ci benn ci ñaari moom mooy al mudil alhaadi ak al mudillu mooy kii di gindiwaate kii di gide ki di orienté al mu mudillu mooy ki nga xam ne moom mooy sànkaate moom mooy ki dëngalaate mooy égaré loolu nag borom bi moo ko bëggee noonu def ne mboolem ñi nga xamante ne maanaam mu ut ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk wàllu kaw gi ñoo féete wàllu kaw gi maanaam ci kaw ñooñu la melale la def ci ñoom feeñalee ci ñoom Euh, turam boobu nga xam ne mooy kii gindiwaate ba tax ñu am ak texe bu nekk ci ñoom ñooñu ñooy ñi topp Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo xam jiitu nañ ak feeñam ci zahir ci kaw suuf wala boog jiituwuñ ko euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci suuf ñoom ñooy toppee iblis yi ñoom ñoo topp iblis ñoom la feeñal ci ñoom turam bi nga xamante ne moom mooy kii sànkaate euh, loolu moom moo tax Euh, li ñuy wax texe ak texe di euh, maanaam euh, texe ci ci tubaab mooy bonheur naan le bonheur ah le sac voilà le bonheur wala le sac li ñuy wax kon texe donc ak texe di texe di mooy le malheur voilà loolu ay acte la yoo xamante ne ci kaw mbindeef yi lay aju waaye ajuwul ci yàlla Euh, loolu moom moo tax te yàlla moom boroom subhaanahu wa ta'aala kon dafa deñ ci mboolem ci loolu yépp loolu moom moo tax nag kon mbir yépp ay feeñuwaayu boroom bi lañ subhaanahu wa ta'aala loolu moom moo tax ci bunt boobu dañuy gis ne lépp benn mbir kese la mooy ne ñépp dañoo topp rek li yàlla bëgg ñépp dañoo topp rek li yàlla namm ne mbir mi noonu lay demee loolu moo tax mu ne kon bul njort ne ñi topp ñi yàlla jaarale ci yoonu càmmooñ gi ñoom ak ñi yàlla jaarale ci yoonu yoonu ndeyjoor bi ñoo yem maanaam ñi mu jaarale ci yoon ñu baax ñi yemuñu ñi mu jaarale ci yoon ñu bon ñi euh, loolu moom moo tax duñu wax ne ñoom ñaan ñépp dañoo texe ngir lan ngir seeni mbir ci lañu jëm waaye <coughs> <coughs> ndax la ndax li nga xamante ne ci lañ ci mbir mi seen mbir ca la mu jëm loola kenn mënu koo tuddee texe kenn mënu koo tuddee texee bi ndax lan ndax ak dem la ci joyu ci jeex tàkk ci borom bi nga xam ne subhaanahu wa te yàlla amul euh, lu ko tënk maanaam amul restriction ci dara maanaam mëneefu ko melale euh, parce que borom bi subhaanahu wa ta'ala yàlla euh, mënulu ko mënoo ko wax ne maanaam euh, am na ay melo yu muy feeñoo mais moom ci jëmmi boppam amul nuñ koy melale maanaam moom dafa absolu voilà te même bu ñu naan dafa absolu sax euh, loolu waxin la pour nga pour mën a jegeñal mbir mi ci xelu doomu aadama yi euh, te bu boobaa bu ñëpp delluwaatee ci borom subhaanahu wa ta'aala deefuta wax ne Euh, day futa wax ne euh, maanaam ab ab ab nekk-nekk yi amatuñu jeexital maanaam jeex amatuñu ay traces amatuñu ay effet maanaam nekk-nekk mooy les êtres l'existence voilà euh, le le voilà le créer dootul amati euh, ay effet dootul amati ay traces kon tukki gi nga xamante ne moom mooy tukki cosaan gi moom loola genn la waaye mu nekk loo xam ne dafa global mu nekkoon fa safarul tukki al asli bay ak ko cosaan bi waahidun benn la waaye kulliyun dafa matale maanaam c'est totalisant c'est un voyage totalisant nga xamante ne départ bi la la yastatilu euh, du du luy gudd maanaam ce n'est pas du voyage boo xam ne dafa continu maanaam nga xam ne dangay jóge jógee euh, par exemple benn point di jëm ci beneen point boo xamante ne voyage continu la bal li fi nekk dawri yun ak wërngël la maanaam cyclique la c'est un voyage cyclique donc cycle la boo xamante ne wëwwa te mooy lan as safar safarul as safarul dëgg alxaq bii dëgg tukki la boo xamante ne tukki dëgg la mooy boo xamante ne yàlla ci boppam subhaanahu wa ta'ala mii dëgg moo koy réaliser maanaam moo koy réaliser nit mbindeef yi minal xaq bu tukki ci yàlla mii dëgg mooy le vrai yàlla moom le vrai wala la vérité vrai walla le réel voilà parce que leneen lu leneen lépp vrai wul du vérité vrai du réel wax mu la wax mu mooy euh, imagination supposition lépp lu dul yàlla rek wax mu la comme lii lii lii lii lii yent bi ne sallallahu alayhi wasallam mooy wax ji gën a dëggu bi sha'ir ma sa wax waykat un poète lu ma sa wax mooy ala kulli shay'in ma xala Allahu baatilu ala waawee ma yëgal la yëgoo ma yëgal la ne kulli shay'in bépp mbir maa lépp lu bokkut ak yàlla wala lu deñ yàlla lu ne baatilun neen la voilà moo tax yàlla rek moo fi ne leneen lu dul yàlla en réalité existé wul dans sa réalité existé wul réellement existence am yépp euh, wax mi yàlla maanaam lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu imagé la c'est quelque chose d'imagé mais ce n'est pas quelque chose de réel ce n'est pas une vérité vraie mooy comme euh, en fait en fait sama su ma jëlee sama ordinateur ma programmer ci benn waay bu nekk ci biir ordinateur bi un personnage euh, ma def ci wetam ay bâtiment donc loolu yëpp pour sama programme maanaam langage de programmation laa utiliser ah boo xamante ne à travers machine bi nga xamante ne moom lay tapé c'est-à-dire ordinateur bi ah ci lay créer personnage boobu ci lay créer environnement bi muy évoluer en réalité euh, sama personnage boobu existé wul dans le réel il existe dans le virtuel dans le monde virtuel la existé mais existé wul dans le monde réel moo tax personnage boobu noonu. Euh, en fait ku ko gis muy dox day foog ne ku exister la da ngay gis mu ngi dox di dem di tëb ay kii comme jeu vidéo yi ni ñu ciy gis di tëb ay kii di tëb di daanu di et cetera en réalité il <coughs> n'existe wul dans le réel il n'existe que dans le virtuel. kan moo existe réellement mooy man man mi ko programmé pourquoi parce Ah, et li ma ko exister lu yéeme la parce que ay code kese la ay code rek lay tapé di tapé ay code ba waa ji taxaw nekk benn jëmm nekk benn personnage nekk nit yor ay couleur yor ci environnement am mel noonu verdure bi nekk fii leneen ak leneen yooyu yëpp nekk fi mais dans la réalité waa ji existé wul et que mënul fonctionner lu dul par rapport ak man ni ma ko programmé maanaam moom mënul def leneen. environnement am aussi mënul évoluer neneen nu dul par rapport ak man ni ma ko programmee man mii nekk ci biti di ko programmer walillahi almasalul a'la maanaam exemple la bu ñu joxe mais yàlla da moom mooy ci exister et que li mu li mu programmer ci ñun maanaam ba tax ñun ñu nekk nii ñu mel ni ñu nekk nii en fait ay euh, ñun en fait ci benn réalité virtuelle lañ nekk ci su benn réalité virtuelle lañ ne boo xamante ne borom bi subhaanahu wa taala moom mooy la réalité même maanaam mooy réalité wu ñun li ñuy dund ñun li ñu doon yàlla ci boppam mooy réalité boobu moom moo ñu amal euh, moo feeñal ci ñun ay turam ak ay meloom moo feeñal ci ñun ay turam ak ay meloom li di xew yëpp manifestation wu ay turam la ak ay meloom voilà donc toutes les manifestations de quoi de ses noms et attributs tout voilà et que ñun xam nga lan moo ñu amal en fait ñun la ñun de dara gis nga li tax ñu am xam nga lan la xool bi ñu yàllay xool kese na xool bi ñu yàllay xool rek moo ñu amal bis bu teggee xoolam ci ñun ñu daal di dellu nekk un néant voilà exemple bi mooy wallahi al-masal ala mooy ab rond wërngal cercle bu ma dessiné la sama loxo bi su ma ko defee nii am naa cercle mais cercle bi existé wul dans la réalité exister dans la réalité parce que su ma defaatee nii rek mu jeex su ma defaatee nii mu nekkaat maanaam sama loxo bi moo tax ñuy wax waxi cercle le fait que man ma koy wërngal nii lii rek a amal cercle bi bis bu ma defaatee nii cercle bi nekk dina yaa yàlla xool bi mu ñuy xool rek moo moo ñu amal mu teggee xoolam ci ñun exister tuñ amatuñ amatuñu donc comme comme ni cercle bi maanaam wala exemple wala la masal voilà exemple bi may def nii nii cercle bi sama loxo bii rek ko exister donc cercle bi existé wul dans sa réalité ba mu des dans l'imagination mais ñun bu ñu koy xool étant abusé dañuy foog ni cercle bi existé na dans sa réalité mais sama loxo bi en fait moo existé mais par cercle bi su ma defee nii dootul existé yàlla tamit moom moo exister su manifester turam ak meloom yi ci ñun ñu ñu ñu su manifester turam yi ak meloom yi ci ñun mu am ay attributs ak ay tur yu ñu am su dindi manifestation boobu bis bu arrêté manifestation bi existence bi arrêté donc moom mooy existence comme ñun ñëpp dañu tukkee ci yàlla delluwaat yàlla xam nga baatu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wax jooju la ko tax a fort en fait mooy comme la hawla wala quwwata illa billah <coughs> waxoon nañ ko fii keroog hadis boobu maam Ibrahima alayhi salaatu wassalaam bi Yonent bi sallallahu alayhi demee ba juróom-ñaareel asamaan mu gis ko foofu ci wetu baytul maamur baytul maamur mooy la maison peuplée parce que malaaka yi dañ ko peuplé parce que malaaka yi dañ fay ñëw soixante-dix mille malaaka tous les jours te ku xës ba ñëw pour pour pour def euh, taw tawaaf bi ku ñëw dootu ñëwati ba yawmal qiyaamati euh, néeg boobu baytul maamur maam foofu la maam Ibrahima alayhi salaam wéeru di jàngal xale yi nga xam ne ñoo teel a génn àdduna yonent bi sallallahu alayhi wasallam fekk moom Ibrahima sallam ci juróom-ñaareelu asamaan mu ne ko dinaa la dénk benn dinaa jottalil ma nuyoo ci sa xeet boo demee sa xeet nga wax leen ne man maa ngi leen di nuyu aleykum salaatu waaw ñun tam ñu ngi koy fay alayhi salaam ne ko maanaam ba pare mu ne ko te nga xamal leen ne am na trésor boo xamante ne trésor bu nekk biir àjjana mooy la hawla wala quwwata illa billah maanaam laa xaw la amul pexe wala quwwata te amul kàttan laa xaw la amul nu ma mën a wëlbatee mbir yi soppandiku ba rëcc ci mbon gu ma nar dal wala musiba bu ma nar a dal wala bàkkaar bu ma nar a def wala quwwata te amul kàttan pour mën a am lu yiw wu ma mën a jote walla mbaax mu mu mën a jote wala lu ma mën a def ci lu baax illa billah xanaa lu dul ci yàlla lu dul rek mu nekk ci yàlla maanaam le fait delloo googu ngay delloo sa bopp ci yàlla sa xol ajuwul lu dul ci yàlla ci ne moom kese mooy mooy mooy mooy def mooy dindi te amul leneen luy am lu dul ne ci moom lay jaare ñun genre ñun comme marionnette lañ yàlla mu ngay def à travers ñun di dindi à travers ñun xam bi ñuy xam loolu conscience boobu ñuy am euh, ba pare réaliser ko soo ko réaliser mooy am nga trésor boobu te trésor boobu jeex na mi ngi ci yow waxoon nañ ko fii keroog ci dëj bu fi amoon ne <coughs> trésor boobu soo ko xasee ba am léegi yow sa àdduna neex na sa àllaaxira jeg na te sa diggante ak sa borom subhaanahu wa danga da ci mën a xotti ay xeeti maqaama yoo xamante ne kenn xamul nu mu toll bu njëkk bi boo defee lool boo amee boo amee lool maanaam ne réaliser baat boobu laa hawla wala quwwata illa billah nga réaliser ko ah, nga réaliser ko réaliser ko réaliser ko ba mu mujj nekk trésor boobu nga xam ne mooy nekk ci yow en fait trésor bi du nekk ci biti xam nga loolu mooy beneen affaire bi ci ne mooy ne d'ailleurs mboolem luy aju ci wàllu wilaaya relation bi nit ki di am ak boromam subhaanahu wa ta'aala lu ci ëpp noonu lay demee maanaam du nekk loo xamante ne dañ koy bind ci jëwu nit ki foo dem ñu naan waajaangi Euh, bind ko fii wala mu nekk yére bu ñuy sol wala kaalaa wala benn fauteuil boo xam ne da nga ciy toog ñu la koy xàmmeewee déedéet loolu ça n'a man a amul lien en fait ak loolu mën naa nekk lool ku ne mën naa nekk ci ku nekk ak ci lu nekk ak forme bu neen mën na manifester wonoon loolu moom moo dafa dafa euh, dafa mel dafa mel comme kakataa dafa mel comme kakataa caméléon wala comme ndox moo tax euh, imaam Junayd radiyallahu anhu ñu laaj ko lan mooy wilaaya mu ne law mu ne law lawnul maa i lawnu inaa i meloog ndox mi mooy meloog récipient bi ko téye voilà fi mu toll ndox mi nii lii dafa bleu moo ko xoolee damay foog ne dafa bleu ba pare forme bi muy jël ci mooy forme récipient bi ko contenir voilà loolu lay jël ndox noonu la mel mooy forme bi boo ko sottee ci dara day day day day jël forme récipient da ci adapté wu loolu mooy wilaaya moo tax moo tax loola tax loola tax wàllu yu naqaree xàmmee lu tax mu naqaree xàmmee parce que milieu bi muy dund circonstances yi muy dund Euh, solo environnement bi mu màggee solo ni mu mel loolu yëpp day day day nekk loo xamante ne day adapté wu ci loolu maanaam day jël forme boobu day dem maanaam day dugg intégré forme boobu loolu moom moo tax euh, ku jàpp ne waliyu nii rek lay mën a mel wala euh, di ko takk ci ay caractéristiques yoo xamante ne da koy tënk foofu ngay amee problème wax nañ ko léegi ci daara ji ci <coughs> ak mag ñi ne ci bu ñu ñëwee ci domaine u mayug yàlla règle bi mooy amul règle domaine mayu yàlla règle bi mooy ne règle amul ah voilà voilà en matière de don divin la règle c'est qu'il n'y a pas de règle loolu buñ ko retenir buñ moo tax euh, couleur day adapté wu rek voilà par exemple tey bu ñu jëlee euh, Cheikh Abdou Qadir al-Jilani bi ñu xamoon ca Bagdad maanaam bu doon dund en 2017 à Paris du mel ni mu meloon nee ah nit ki la nag même maqaama bi la même kii bi la mais forme de vie bi mu doon am du bokkoon bu leen jàpp ne day nekk fee di di di. maanaam dam daan dundee ci Bagdad foofu lay doon lay dundee de déedéet ah oui bu ñu jëlee Seydi Hadj Malick Sy radiyallahu anhu Tiwaawan il y a cent ans ni mu doon dundee bu leen jàpp su doon dund New York en 2017 noonu lay mel ah déedéet même nit ki la même wal même wàllu bi la même maqaama bi la même xam-xam bi la même lépp mais ni muy dundee dootul nekkati benn. ndax condition de vie yi daf ci adapté wu. te daf dafay dem ba ba maam day conforme ak euh, réalité wu environnement bi affaire bi noonu la mais loolu moom moo tax ñu bari bari nag foofu la ñuy amee problème ak wàllu ñoom foofu lañ koy amee foofu lañ koy amee trésor bi nga xamante ne. mooy bi nekk ci laa hawla wala quwwata illa billah mooy bi nekk ci inna lillahi wa inna ilayhi raji'un bi ñuy wax nit ñi ñuy muñ nañ ko nañ koy wax mooy ne ñun ci yàlla rek lañ jóge kese moom ñun moom moom lañu moom lillaahi pour ñoom pour moom lañu te inna ilayhi te ñun li wér mooy ne ci moom kese kese kese lañu delluwaat moom mooy finalité moom moo ñu moom mooy début bi te moom mooy finalité bi affaire bi nag du comme benn euh, tracé bu ñuy tracé comme ni mu ko waxee ne benn yoon la boo xam ne da ngay taxaw di jubal di dox di dem affaire bi demewut noonu la ah. affaire bi cycle la c'est cyclique ah la bu ma jëlee Euh, bu mu amee trésor boobu mu léegi trésor bi bu buy nekk ci man ci sama xol lay ne ruux bi récupérer ko mu mu déteindre ci moom mais sama xol lay ne trésor boobu léegi su nekkee ci man ban lan ban effet lay def ci man. effet bi muy def ci man mooy xam lu tax mu nekk trésor lu subhaanallah lu tax maam Ibrahima alayhi salaam ne ko ne ko trésor mag la ci trésor yi àjjana yi maanaam kanzun min kunuzil janna maanaam mooy ne trésor parce que li tax mu ne kanzun trésor la min kunuzil jannati bokk ci trésor yi àjjana yi mooy ne moom mooy trésor bu mag bi ci biir trésor àjjana mooy trésor ba tax ñuy wax parce que moo ëmb yeneen trésor yépp loolu moom moo tax trésor boobu soo ko amee ba incarné ko bu nekk sa biir xol jeex na yaa ngi dund biir àjjana yow xaw ma kan waaye yow moom yaa ngi yaa ngi àjjana bi nga xam ne moo ëmb mboolem yeneen trésor àjjana yi yow mi ngeeg yow léegi c'est bon yow moom fi mu toll gaa yi ñooy xaar ëllëg ak yow mal xiyaam ñëw pour ñoom ñu dem àjjana waaye yow moom dem nga ba pare te loolu day concrétiser wu ci sa dund après day dellu ci lient bi ne sallallahu alayhi wasallam ne euh, ne qanaa maanaam doylu mooy trésor mooy mooy richesse bi gën a mag parce que boo xamee ne de toute façon yow mënoo am dara te mënoo dara mënu laa rëcc lu dul ne xanaa lii rek nii la ko yàlla bëggee woon yow loo am rek da lay daal doy nag am ne nii daal la ko yàlla bëggoon yàlla daal lii daal la jàpp la la dogaloon ne daal nii laa koy amee lii daal laay am après nga daal di parce que gis nga euh, milliardaires yi ngeen di dégg milliardaires yi ngeen di dégg ah parfois yéen a leen gën a riche mais fuuf fuuf mais doo doo doo ko xam lu dul. nga nga nga nga nga toog ak ñoom ngeen waxtaan ci ngay comprendre ni euh, yaa leen gën a riche parce que yow au moins yaa ngi dund te dund gi borom bi subhaanahu wa da cee def euh, maanaam maandute gu gu jiig gi dayo ci ni muy feeñale ci ci doomu aadama yi maandute gu jiig gi dayo maanaam gu yéeme yéeme yéeme sauf que voile yi kiiraay yi voile yi mooy tax nit ñi duñ gis maandute googu voilà parce que lan la lan la kii day lekk ganaar suur kii naan soom bi suur dëgg la ne neexaay bi <laughs> du nekk benn mais bu dee waa doylu na nekk lii laa am et doy na ko et moom il se satisfait de ça du du ko def problème en fait et que du nekk sax di soucier wu ci naan lekk naa ganaar ak buy feek yooyu xeet yooyu moom yoonam nekku ci moom li amoon solo mooy xiif gi na deñ kee bu lekkee biir bi dañ koo tënk maanaam mënul lekk dëkk rek ci di lekk faaw dana am fu muy arrêté du dëgg moom it bu naanee soo mbéem biir bi fees mu tëdd nelaw mu jeex kii xëy na am na téeméeri kër mais kii moom benn kër la am mais ñoom ñaar ñoo yam ci ne kër yi ñu am yépp a ah, wala kër benn néeg lañ ci mën a fanaan jeex na te ci benn lal rek lañ mën a fanaan loolu tamit ñoo ci yam ce qui fait kee la mu am maanaam am na ko nii ci xelam dal na ni mais kee tamit bu fekkee xelam dal na ki ci des nga xam ne doylu na xelam dal na mais mo moo kee ñoo yem ah. moo waa jël na leen milliardaire bi ñoo yem képp lu tax parce que ci lal lay tëdd nelaw ban ba ba doyal wàcc génn daal di fudd daal doxi soxlaam kee noonu lay demee kii sax moom bu jullee bu jàppoo julli ah nga taxaw. du fi nekk di xalaat naan way sama milliards yi nangam nangam am naa réunion fii am naa kii fii maanaam programme yu métti yi nga xamante ne moom mooy tënk waajo ne moom programme yu métti yooyu ba pare drastique nga xam ne day day day day pro emploi du temps bu serré boobu waajee moom du ko ci fekk moom bu ko neexee sax daal di daal di siestat waaw donc fi fi ñuy rawantee rek mooy lu seen xel di dale bu waajee xelam dal rek. bu waajee xelam bu dalee rek c'est fini c'est bon. Euh, bu ñu bu amee oto ki am transport en commun yi kii peut que oto bi mu am ay milliards lañ koy jënde wala un un wala ay en tout ay centaine de million lañ koy jënde parce que oto la boo xam ne sur mesure lañ koy def et cetera yooyu mais rôle bi nga xamante ne moom lañ ci soxla te mooy daw dem dikkaat ñoom ñaar ñoo koy nuróo la te kenn ku ci nekk affaire bi day proportionnel selon say soxla parce que nag euh, un milliardaire dëgg la moom moo ma gën a riche mais moo ma soxla tamit te kooku bu amee problème problème yi muy am bu bokk ak samay problème parce que man samay problème 100 euros da koy régler bu ma amee 100 euros problème bi lu mu rëy rëy bu mu amee sama 100 euros dem régler ci sama problème ñëw toog moom su amee problème problème bi ay milliards lay doon. buñ ko amandé léeg-léeg ngeen dégg ko ci tele bi ah am na waa ñu ci amandoon temps yële. xaw ma quatre cent millions yu mu war yu mu war a delloo. kii euh, tapi. ah quatre cent millions kooku xam ngeen ni problème boobu xajul sama bopp ah <laughs> <laughs> mais moom moom genre problème yooyu lay am. mais kooku après maanaam man maa koy gën a dalle xel maanaam maa koy gën a neexle daal en tout cas parce que man sama problème yëggul foofu parce que war a rembourser quatre cent millions moom ci ay euros naka ngay def boo affaire boobu am <laughs> loolu kuñ ko jël ci alalam surtout que maanaam day ruiné wu complètement en tout cas moom te pourtant man sama problème du weesu du weesu xëy na 100 euros maanaam bu ma amee problème ba bu ma amee 100 euros rek lépp réglé wu xam nga kooku kon du du du yamuñu maanaam yamuñu donc man su dee am naa xel mu dara ak doylu ci li ma yàlla jox li ma yàlla sédd moo ko doyloo rek danaa dund dund gu neex te moom mi amee million moom mi ngi ci problème yoo xamante ne xamul fu mu koy réglé. déjà bu ñu nangoo lépp léppum alal mu jotoon a am yëpp la ñu nangu et <coughs> bu ñu maanaam lool soo ko xoolee bu dee ab jullit la manta am lu ëpp ñeenti jabar mënu koo am bu dee ab jullit la te jabar yi li ñuy bari bari bari bari bari muy jullit ak mu dul nekk jullit en même temps kenn rek la ci mën a nekk ndool mënut nekk ndool ñu bari en même temps en tout cas ci ci ci même bi ñu nekk wala seconde bi ñu nekk moom moom mënut a nekk ndool ñu bari en même temps donc yow boo yoree benn jabar kese tamit yaa moom yam rek yow doylul rek <coughs> boo doyloo rek baax na. et cetera maanaam tey loolu boo ko toppee ci lépp nga koy gis ce qui veut dire que ni bonheur bi kon nekkatul foofu nekkatul ci bëriwaay bi ci doylu bi la nekk maanaam nan ngay sentir bonheur bi ci sa xol foofu rek la nekk maanaam du nekk ci lii lii lii lii apparence bi nii loolu loolu voile bi mooy tax ñu yaakaar ne bonheur bi foofu la ne ak xel mu dal mi parce que ñun dañuy gis ne ci ñun ñiy faral di. gën a bari ne xëy na seen xel mën naa dal ci ne par exemple duñ am problème mu ndékki mais man su ma doy loowee te jàpp ne yàlla dana ma jox lim lim ma war a jox ngir ne trésor boobu di laa hawla wala quwwata illa billah mi ngi sama xol c'est bon c'est du ma fi nekk di stressé pour ëllëg tey am naa lu ma ndékkee bu ma fi noonam suba amaguma lu ma ndékkee mais du ma stressé wu parce que yàlla mi ma fi bàyyi ba suba dina ma bu subaa dana ma jox lu ma fi bàyyi waate bu bëggee ma bu mu fi bëggee bàyyi ma fi nammee bàyyi ba gannaaw suba voilà <laughs> loolu benn benn benn effet la ci trésor boobu beneen bi mu ëmb mooy le fait que euh, maanaam naqar ak tiis ak njàqare ak mettitu xol gi nekk ci war di di ñeetaane di iñaane di soxore yooyu dootoo ko amati hmm. yooyu moom doo ko am yooyu dañ ciy fiix completement parce que lu tax parce que xam nga ni ñi nga nar a soxore iñaane leen wala yu mel noonu ñoom la ñuy am li yàlla bëgg ne loolu lañuy am faaw loolu la ñuy am te yow li yàlla ne loolu ngay am faaw loolu rek ngay am te mënu fi ni maanaam euh, daanaka nekk fi di soxor ki loolu yokku ñaawaay rek la <laughs> parce que da ngay <laughs> sa xol day metti voilà gaaw a màggat kese parce que munoo munoo iñaana iñaana iñaan soxoro soxoro soxor ba wëlbati kuuru affaire ba munute ne au contraire loolu saa yu amee yàlla da gis muy wërsëgal keneen ki di ko gën a jox yow mu lay gën a mettre ci situation yu garaaw au contraire loolu muy beneen trésor ay bu ma ko mooy mooy au moins sama xol moom du ma fi nekk di soxor maanaam sentiment la boo xamante ne duma ko am. ay iñaan soxor naqar yi xol buy naqar yi ngir ne euh, te loo xam ne mënoo ko faj la voilà loo xam ne doo ko mën a faj ala kulli xaalis mënoo koo régler problème la yoo xam ne mënoo koo régler voilà et que wu. satisfaction maanaam sentiment wu boobu ngay am loolu dafa dafa dafa dafa rek doy na. sentiment wu ñun maanaam maanaam euh, que ni euh, kii lii mu am maa ngi koy sant maa ngi koy sant la yàlla looloo moo tax euh, kii al al imaam Abul Hasan Ash-Shazili radiyallahu anhu dafa ne. dafa ñaan yàlla bokk ci abdun shakur ab nekk abdun shakur parce que xam nga borom bi dañuy wa qalilun min ibadi min ibadiy shakur ak néew ci sama jaam ñoo xam ne shakur lañ maanaam gërëmaakoon lañ <coughs> ah shakir bëri nañ loolu moom am na ñoo xam te ne bu ñu amee dañuy sant yàlla gërëm ko voilà nañ sant yàlla kat parce que vraiment alhamdulilah yàlla defal nañu xéewal loolu bari nañ mais ñi bariwul moom mooy shakur mooy koo xamante ne euh, il est hautement reconnaissant il est hautement reconnaissant loolu moo bariwul maanaam koo xamante ne reconnaissance bi daf ci aller à l'extrême c'est-à-dire que daf ci am dem ba ba ba ba yéeg ci maqaama bi nga xamante ne mooy sommité bi mu ne moom nag dafa bëgg loolu noonu mu ne mu dégg euh, benn baat su ma juumul lool la bu koy wax wala boog dafa dafa dafa ñaan yàlla yàlla may ko li gën a kawee mu ne ko dangay ñaan nga nekk Abdul Shakur mu dégg baat bu ne ko kon ñaan ñu nga nekk Abdul Shakur xam nga boo xoolee suratul Isra mooy saar bi nga xam ne. day tekki maanaam tukki rañaan bi boo yent bi saa salaam rañaan maanaam voyage nocturne bi boo xoolee melo yi ñi mu jëkk bi mu njëkk a joxe ci jaam ginnaaw wuute bi am ci innahu samiul basir ne yent bi lañ doon wax wala déet sallallahu alayhi wasallam euh, mooy innahu kaana abdan shakuran maanaam mooy ne jaam la boo xamante ne santaakoon la maanaam yent yàlla noox lañ doon wax alayhi salaam et que melo incarnation loolu mooy nekk un serviteur hautement reconnaissant loolu lu mu lu imprégné wu ci moom la loo xamante ne lu copié ci moom la loo xamante ne ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam la nekk par essence loolu tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne afala akunu abdan shakuran lu lu téeree ma doon abdul shakur boobu jaam boobu nga xam ne mooy le le serviteur hautement reconnaissant <coughs> mais <coughs> euh, bi mu nee kon ah ndekete kon li gën a jarañaan mooy ma nekk Abdul Shakur léegi mu laaj mais naka laay def kon ba nekk Abdul Shakur parce que loolu dafa graw dafa dafa rëy quand li nga xamante ne man bi mu ne li gën a kawe laa bëgg mu ne ma ma dégg haatif rabbaani mooy wax goo xamante ne Euh, manifestation waxu borom bi la subhaanahu wa bu may wax ne man ñaanal nekk Abdul Shakur ma ni kon Abdul Shakur naka laay def ba nekk ko mu déggaat beneen baat bu ne ko mooy nga gis ne ci nekkiteef bindeef yépp amul benn xéewal bu ñu am lu dul ne xéewal la bu yàlla delloo ci yow maanaam xéewal gi yàlla defal ñépp sa xéewal la yow yow maanaam boo gisee ku am xéewal rek yow dangay gis ne yow la yow la affaire bi ci affaire yow la yàlla xéewale yow mu ne naka laay def ba mel noonu mu ne ko soo gisee ni mu diggaat baat bi mu ne ko soo gisee ni euh, boroom nguur gu ne su amee nguur nga sant yàlla gërëm ko ngir ne yàlla jox na ko nguur boo gisee boroom xam-xam nga sant yàlla ci ni kii de yàlla may na ko xam-xam boo gisee boroom alal nga gis ni kii kat yàlla may na ko alal nga sant ci yàlla parce que yooyu yëpp ñoom buñ ko ñàkkoon àdduna bi du jagee ni mu jage te ñoom ñëpp buñ ko ñàkkoon problème lay doon boo xam ne day dellu si ci yow rien que soo gisee nit am xéewal nga xam ne kii xéewal gi bu ko amutoon boo moytuwul man maay mujj taxaw sonn ci moom pour mu am dara loolu rek doy na sant yàlla waaw <laughs> ah? ah, kii bu ko amul lii mu am nii bu ko amutoon man maa dara sonn rek. dafa am ay tyran ay <laughs> waaw waaw mais euh, yàlla du def dara fenn fekk ne waru fa woon am lu mu def rek sagesse mi ngi ci ginnaaw waaw parce que parfois ñun ñooñu ñuy wax naan ay buur tyran lañ nangam nangam yooyu ñuy wax tey bu ñu seetloo bu ñu yàlla war nañu ko ñun en tout cas à notre époque ñun yàlla war nañu leçon bi mboolem réew yi ñu doon wax naan woy fii ñoom kii yooyu nag nañ leen fi jëlee nangam nangam dañuy seetlu après le résultat bi muy indi mooy gën a garaaw bu ñu fa bàyyi woon gaa maanaam ñu gis ne kon yàlla defutoon loolu pour zéro voilà kon man su ma yëgee. Euh, maanaam ba pare aussi ma gis ni yàlla xam nga lu su ma gisee ni kii ah kii de yàlla may na ko alal ma alhamdulilah yàlla may na ko alal ma sant yàlla ci yàlla alal gi mu ko may maanaam rien que parce que xéewal la goo xam ne maa ngi koy gis ci moom te maa ngi sant yàlla ci le fait yàlla defal ko ko loolu boo demee mën parvenir loolu léegi nag yegg nga ci nekk ma Abdul Shakur léegi nekk nga Shakur mais nag il faut exactement il faut nga bañ añaan mais il faut ma bañ añaan boobu bu ma xamee ni yàlla mooy dogal lépp te li mu dogal loolu dong moo mën a am leneen mënta am te nam ko bëggee dong lay amee nag léegi dootuma añaan ci parce xam naa ni. añaan gi moom après yokk ñaawaay rek la maanaam <laughs> sonal sama bopp rek voilà dafay tax tamit trésor boobu su ma ko amee ci sama xol dafay tax ba ma nekk ku libre damay nekk un homme libre kenn du ma moom ku dul yàlla voilà kenn moomu ma quoi parce que xam naa ni bu àdduna bi yëpp dajaloo woon ne dañ may lor fekk neexul yàlla du lor gi du mën a am mais bu adduna bi yëpp dajaloo woon ne dañ may jariñ bu neexul yàlla njariñ bi du mën a am parce que lépp ci yàlla dong la mën a jóge trésor ba moom bu ma ko amee damay libre mais damay nekk un homme vraiment libre ah su ma amee trésor boobu ci sama xol damay nekk bon maanaam léegi nag liberté boobu dafa may may ay bare bare bare maanaam te te liberté boobu bala ngaa xam njariñ yi nag nga gis ñi ko ñàkk maanaam nga xamante ne lu ñuy def dañuy sóoraale ñoom sàmba est-ce que danañ ci kontaan nan lañ koy gisee lu ñuy wax après nangam maanaam lu liberté gis nga liberté boobu boo ko ñàkkee problème bu rëy rëy ngi ngay am maanaam sa dund en fait du neex quoi réellement du neex voilà <coughs> que loolu nara def rek ni naa laaj ñoom naa xool ñoom sàmba lu ñuy xalaat waaw lii de bu ko ñoom sàmba yëgee moom. maanaam rien que ñàkk tranquillité bi ngay dundee saa su ne rek loolu rek punition la loolu rek punition la ci ci ci affaire boobu. trésor boobu su ma ko amee sama xol maanaam trésor bi ñu doon wax léegi euh, dootuma ngistal dootuma ngistal parce que ngistal mooy ne damay def dara wala ma koy bàyyi ngir di wut considération rek ci xolu mbindeef yi ci xolu nit ñi mais dootuma ngistalati te bu ma demee ba dootuma ngistalati mooy su may def dara dama koy def en âme et conscience c'est-à-dire que psychologiquement un homme foor lay doon parce que moo tax ki di ngistal lu tax mu am problème mooy amul moom amul euh, mooy psychologiquement dafa faible parce que lu muy def day day day day xool rat bu baax a baax kan moo fi nekk ku fi nekkut et cetera <laughs> du assumer quoi du assumer du assumer voilà te day def après affaire yi di yàqu ci maali forom maanaam day def effort yu bari bari bari mais en fait pour rien parce que ngistal bi moo ko yàq et que day def effort yu bari bari bari Euh, pour di neex neexal ñoo xam ne maanaam pour di wut considération ci xolu koo xamante ne en réalité comme yàlla moom moo yor xolam kooku yàllaa yor xolam yàlla day détourner xol bi ci ba finalement lu ci ëpp mu seetlu leen ko ñi di ngistal ñu baree bëri da ngay gis nit ñi dañuy xam ne ñii dañuy ngistal parce que day day feeñ après lan mooy def non c'est que diw nag moom dafa mën a doser quoi dafa soof waa jooju ah finalement li nga doon wut. retourner contre yow. da koy non c'est que waaj dafa mën a sàr kii quoi dafa mën a man c'est que dara quoi waa jooju yooyu ngay dégg c'est dafa soof quoi voilà mais. Euh, beneen njariñ bi am ci trésor boobu su amee su ma ko amee sama xol mooy damay nekk nit koo xam ne euh, damay am humilité damay humble damay am modestie waaw damay damay woyof wàcce sama bopp duma jàpp ne man maa gën ñeneen ñi du ko gis lu tax parce que damay gis ne. su dee lu ma gis la ba tax lu ma lu lu lu lu ma yàlla defal la ba tax damay xam ne du ci man ci yàlla la bu dee ñeneen ñi ñàkk damay xam ne du ci ñoom ci yàlla la et yàlla mi def ni ñoom nekk nañ ci situation boo xamante ne wala ak man tamit ma nekk ñun ñaar ñun ñëpp ñu nekk ci situation bu tax ma waroon a mën a gis sama bopp yàlla mi def loolu moo mën a wëlbati rek mbir yi saa yu ko neexee ci anam ji mu gën a gaawe renverser tendance bi renverser situation bi donc damay gis tamit problème affaire boobu loolu tamit beneen euh, loolu day tax may may may def ndànk euh, mos nañ ko wax ci jotaay yi yaakaar naa ci kunuus la woon ba tey mooy bu ñu xoolee ci deux mille seize bi wala deux mille dix-sept élection yi fi am yépp bu ñu xoolee bu ñu ko xoolaatee de près wala en tout cas yi gën a yi gën a médiatisé ci àdduna bi daal ñañ jàppoon ni ca njàlbéen nga ñooy gagné affaire bi maanaam y compris primaire yi maanaam ñi nga xam ne ñoom ba ñuy tàmbali ci mbir mi moom nee nañ woon moom non saa waay mooy gagné quoi di wéy gagné buñ demee ba ca cëppaandaw ba ñoom ñépp kenn gagné wu ci. te ñoom ñëpp dañoo doy jàppoon nañ ni affaire bi c'est acquis muy Clinton muy Juppé muy Valls ak ñeneen ak ñeneen jàppoon nañ ni non gars yi moom maanaam ba ay un mois avant affaire bi vu sondage yi ni mu demee woon vu nangam non ñoom jàppoon nañ ñi moom affaire bi moom c'est acquis d'ailleurs bu dee Clinton sax parce que moo gën a garaaw parce que moom dem na ba stade bu mag a mag la defoon pour pour pour mën a feexee. lanam victoire am mais ci ngay gisee ne nit ki su amul humilité après yu bari mën na ko rëcc humilité soo ko amul lu bari bari bari mën na la rëcc parce que da ngay gaaw dugg ci xeebaate dangay ngay gaaw gaaw a dugg ci naagu da ngay gaaw a dugg ci ci ci ci ci ci voilà ba pare bu boobaa déception yi ngay am ñuy gën a graw xam nga tey bu fekkente ne man damay affronter benn affaire avec une situation avec humilité ak modestie su affaire bi euh, échec au moins comprendre naa ni lii mënoon na ne maanaam psychologiquement du choquant mm-hmm. mais su fekkente ne dama ko affronter ak voilà ne man daal nangam de toute façon affaire bi jaar jàll rek la nangam nag loolu su échec ak mbetteel lay doon bu rëy. mbetteel lay doon bu waaw te pourtant trésor boobu su ma ko amee sama xol nag damay am euh, euh, <coughs> damay am humilité am modestie lu tax parce que yàlla mi nga xamante ne moom la mbir yi nekk ci ay loxo mën naa wëlbati mbir yi saa yu ko neexee beneen euh, mbir mi nga xamante ne moom la may jox d'ailleurs mooy deuxième bi nga xam ne mooy complété euh, jikko yi nga xam ne moom lañu waxoon ne faw ci jamono ji nit ki jikko woo ko mooy sincérité boobu ak ne man daal nii laa mel quoi day delluwaat ci li ñu waxoon sànq mais day def nit ko am un homme libre voilà nii daal laa mel nii ngeen may jàppe euh, voilà te dama koy assumer maanaam pour jël exemple Euh, parce que dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa jege quoi dafa frappant en fait exemple élection yi ba tey bu ñu xoolee muy primaire yi bu ñu ko jëlee ci primaire yi d'ailleurs même bu ñu demee euh, ci ci ci ci euh, élection États-Unis ah noonu la demee wax maanaam ñi nga xam ne ñoo gagné ñëpp mooy ñi nga xam ne dañu affirmer ni ñoom nii la mel. gars yi nee nañ seen waxin dafa radical seen programme dafa radical seen lépp mais ñoom nii lañ mel et il s'affirme man daal nii laa mel nii nga may jàppe wala nga bàyyi ma ni voilà man j'assume que man nii laa mel voilà euh, première bi première gauche bi élection euh, ñëpp boo xoolee ñii gagné yëpp boo xoolee ci ci ci jikko boobu la ñuy gañee mooy ne ñoo xam ne kenn du woon woon xaaral ay ay ay ay ay ay ci ay 10 pour cent lañ leen daan dox ak i cinq pour cent gaa yi di remonter pant bi parce que lu ñuy gën di dem dañuy gën di wax ne yee eh, saa waay man nii laa mel ah. même élection yi ah di ko gagné présidentielle boo ko xoolee ñëpp dañoo contrôle Europe ba mu des moom moom rek. moo nangu woon ne man nii laa mel man je suis européen te nii laa ko dox te ci jamono la joo xamante ne kenn nanguwul woon di wax waxi Europe maanaam euh, di wax naan bu ma ciwee damay jàpp damay maanaam euh, du ma génn Europe damay ci loolu gars yi xalaatuñ ko woon ñemewuñ ko woon wala en tout ñemewuñ ko woon affirmer et cetera maanaam mooy ne il faut que nga am maanaam euh, trésor boobu nag su ma ko amee damay am jikko jooju dama am jikko yi man nii laa mel voilà boo may jël daal vraiment soo may jàpp nga jàppi ma ni ma mel rek soo demee ba gis nga ni jàpp ma nii ma mel jiim dinaa jiim a baax ça veut pas dire que ni ma mel moo gën ci nit ñu war a mel dinaa jiim a baax lu gën mais nag man daal nii laa jàpp ni moo gën te it nii nga may jàppe soo ma bëggewul nii garaawul demal sa yoon ma dem sama yoon assumer ko ko mais jikko jooju nag moom ak humilité maanaam mook euh, wàcc sa bopp am genre humilité modestie boobu ñaar yooyu dañoo ràññeeku ci suñ jamono d'ailleurs jamono yëpp mais suñ jamono bii encore dafa ràññeeku. baax dafa ràññeeku suñ jamono. beneen jikko bi nga xam ne beneen trésor bi mu may jox mooy le fait que may gis ne man maanaam euh, du rëy. orgueil du ma ko am duma am orgueil voilà parce que orgueil rëy mooy lan mooy bañ dëgg ba pare xeet ña walla ne bañ dëgg ngir ne fa mu jóge yow kooku nga xeet loolu mooy rëy man nag su fekkente ne dama am trésor boobu ne yàlla rek mooy dëgg te yàlla rek ka fi ne te mbir mi ci yàlla rek la maanaam bu boobaa damay am beneen affaire te loolu yëpp day delluwaat ci liberté bi mais day dellu ci du day tax du ma rëy man day defar samay jikko mais complètement trésor boobu li tax mu nekk trésor bu mag bi mooy ne sa jikko yëpp lay defaraat lépp lay réparer lépp lay modeler delewaat parce que man fu ma rëyu parce que euh, rëy day tax doo nangoo xam parce que lu tax parce que souvent xam-xam fi muy ne euh, yow da nga koy xew a xeeb maanaam en tout cas euh, souvent da nga ko xaw a xeeb ci ci lu tax boo rëyee boo rëyee da nga koy xeeb ngir situation yi am yëpp maanaam situation yëpp mënta daje souvent duy daje. ba tax kii rëy mën a dem war a mën a jóg nag dem sàkku ji xam-xam loolu souvent du ñuy faral di am souvent dina am benn affaire buy tax bu ma fa demee samay moroom yi walla ñi ma fay fekk maa leen maga ak ay bu ma fa demee walla euh, bu may ci euh, ki may jàngal euh, moom classe sociale bi bokkuñu classe sociale ak bu ma demee ki maanaam xeet yi ñu ñàkk fayda yooyu mooy tax ay walla bokkul sama ak sama bokkul ci sama kii quoi du sama du sama genre bi quoi bokkuñu voilà kooku kooku dans les normes waruñu tase maanaam xeebaate googu mooy indi affaire bi mooy moo tax kii yi du faral di du duy faral di sàkku xam-xam d'ailleurs soo ko waxee ne place sàngam dañ fay jàng nañ jam jàng di day bañ day day bañ lu tax muy bañ parce que day jàpp ne déjà Euh, maanaam soit day wax ne moom amul temps wu di dem di nekk ji ci gaa yu mel noonu walla que maanaam alalam wala am am wala maanaam daal ëppante nag genre jotaay yooyu wala boo ñëwee fekk gaa yi toog ci suuf mu dellu parce que du bëgg a toog ci suuf maanaam moom da koy def problème bu ñëwee gis gaa yi toog ci suuf nii moom problème la koy def lu tax gaa yi di toog ci suuf koor xanaa amu ay chaise xanaa ay chaise amu fi maanaam day day day day wala boog mu xeeb ñu yor dëgg te comme yàlla moom mooy dëgg fi ko neex rek lay def dëgg du ko def fi nit ñi bëgg mu nekk fa moom fi ko neex moom foofu lay def dëgg voilà donc sooy wut dëgg jàpp ne fi la neex la dëgg war ne loolu mooy dëgg gi bu yeboo nga nga nga nga nga teg ko ne xam ne doo ko wut ba pare aussi daf lay may beneen jikko trésor boobu moo tax trésor boobu Seydina Ibrahima alayhi salaam wax na dëgg mooy trésor bi gën a mag trésor àjjana yi <coughs> ndax su nekkee <coughs> ndax su nekkee sama xol man dootuma fi nekk di wóorati wala may seetati maanaam euh, fan laay wuti ci dëgg parce que li may soxal yëpp mooy dëgg gi rek te attention mooy day dellu ci liberté bi ñu doon wax sànq maanaam ku yorul dëgg du ma am benn problème ci ne ay la yéwén dëgg gi féetiwul ci waa ji du ma am problème bi parce que dëgg gi mënuñu ko wëlbati ba du nekk dëgg gis nga. Euh, même bu dee waa ji waa ji ñàkk dëgg tey wàlliyu la même bu dee wàlliyu bu mag lu mu mag mag mag mag mag mag mag ci wilaaya bu dee tey yorul dëgg moom tey yoru ko ah nga àtte ne ah ay la yeween nag tey yow yaa tooñ yoroo dëgg daara du la ci fekk d'ailleurs sax récompense nga ci am maanaam fayu yàlla nga ci am lu mu rëy rëy yi mbir nag ak ku mu mën a doon amul dëgg tey boo nee ah ay la yéwén tey yu raaju kii kat yoru dëgg dëgg ngi ne fayug yàlla nga ci am parce que souvent nit ñi dañuy faral di ragal euh, wax ne euh, waajooju yoru dëgg tey tey en tout cas tey ci masala bi moom yoru dëgg wala ci question tey yoru dëgg dañ koy ragal mais il mu nekk une vérité réelle ah pas pas pas que mu nekk loo xamante ne dañ koy njort kese il mu nekk lu réel voilà parce que wàllu yu lu mu foor foori mbir am na ñaari mbir yoo xamante ne moom maqaamam yëggu ci ak ku mën a doon nag ñaari mbir wamul wàllu yu bu exister bu maqaamam yegg ci ñaari mbir yooyu amul mooy di mën a lor ku ko tooñu defu ko dara koo xam ne defu defu ma deful wa waji defu defu ko dara man tooñu la defuma la dara ngeen jóge fee rek ne kii dama koy alal loolu moo wàlliwu manu ko amul maxaama bi te dëgg ki ko taxawal kooku moom lañu tooñ kay waaye tooñut moom tooñut kenn beneen mbir bi moom mooy jariñ koo xamante ne euh, def laa bi lool tam wàlliwu munu ko du mun du mun jël njariñ en tout cas ci spirituellement hmm. en tout cas spirituellement ci koo xamante ne kooku daf ko wedd loolu wala yu budul loolu yàlla rek mooy ki nga xamante ne moom moom pour nga jariñu fokk moom maanaam moom moo lay njëkk bëgg ba pare moom moo lay jël si malgré que da nga ko noonoo woon moom mu jël si la indi la loolu mooy yàlla mais ku dul yàlla balaa ngay jariñu ci moom affaire bi day jóge ci yow tamit maanaam day day am benn signal bu bu bu déclenché woo ci yow ba yow yaa koy bëgg yaa koy et cetera moo tax ci buntu boobu loo gën a bëgg rek loo gën a euh, loo gën a baax jëm ci moom rek muy muy lay gën di jariñ <coughs> voilà wala yu moom ay mbiram noonu la demee voilà moom mbirum noonu la demee comme li Cheikh Abdel Dabba wax radiyallahu anhu voilà mu ne c'est foofu ñu bari dañ fii dañ dañ ci juum dañuy yaakaar ne njariñ gi ci ku mag ki lay jóge ñëw ci ku ndaw ki déedéet ci ku ndaw ki dem ci ku mag ki en ku ndaw ki mooy ñëw aspirer ci ku mag ki mu mu xëcc ko mu attiré ko ba pare njariñ ko voilà ba pare jariñ ko su loolu amul rek njariñ du fi am ba mu des yàlla nag waaw euh, trésor boobu su ma ko amee ci euh, sama xol euh, damay gaaw di gis ne lu ne yàlla moo koy def maanaam kon damay gis euh, manifestation yi yàlla di def ci lépp ne laa xawla wala quwwata illa billah ak mooy tamit inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ba tey maanaa boobu ci loolu lay dellu <coughs> moo tax kon tukki googu noonu <coughs> tukki gudd yàlla la maanaam goo xam ne day tukkee ci yàlla di dem ci yàlla waaye pour nit ñëpp wa aadaadu limuk manaazilu wàccuwaayu hada tariq bi la yoon asharatun fukk la maanaam mu nekkoon kon euh, fukk ñoom ñooy wàccuwaayu ñooy demeures yi les demeures sont nombre de dix maxsuusatun yoo xam ne dafa jagoo bi saa sa'irul firaq ci mbooleem xaaj yi maanaam mbooleem groupe yi groupe bu ne am na fukki étape yu muy jaar way yeete mooy ah bu njëkk bi donc état yi voyage bi maanaam ñun ñëpp nous sommes en en en voyage nous sommes tous en voyage d'Allah par Allah en Allah vers Allah et selon Allah ñun ñëpp foofu lañ jóge ñun dañ koy duñ ko yëg rek bu njëkk bi mooy at-ta'ayyunu ràññeeku gi fii ilmillaahi ci xam-xamu yàlla maanaam le fait ñu nekk ñoo xamante ne ci xam-xamu yàlla yàlla daf ñoo xam ràññee ñu xàmmee ñu kenn ko nekk ñun ama baada ginna bara gannaaw an ba nga xam ne kaana nekk na xataratun ak toq fi bahri zaati ci géeju nekk-nekk gi voilà donc mooy l'identification dans la science d'Allah subhanahu wa ta'ala après avoir été euh, une goutte une goutte dans l'océan de l'essence maanaam essence divine bi essence divine bi Euh, moom la melale moom la melale comme comme géej voilà et que suñu ruux yi suñu nekk-nekk yi suñu ruux yi mu melale ko comme une goutte dans l'essence c'est-à-dire que <coughs> loolu li tax mooy ne parce que ruuxu doomu aadama dafa jóge directement euh, ci souffle divin bi parce que l'esprit voilà l'esprit de, de, de, de humain donc découle du souffle divin donc loolu moom moo tax mu melale essence bi maanaam l'essence comme géej bi sinon essence bi essence kenn du ko melalee dara loolu mooy première étape bi donc identification boobu deuxième bi ñaareel bi mooy az-zuhuuru feeñ gi ñuy feeñ fi fil lawhil mahfuz ci alluwa bañu wottu ba mooy le la ta la la euh, l'organigramme bien gardé wala la table gardée wala l'ardoise bien gardée mooy al-lawhul mahfuz donc feeñ gi ñu ciy feeñ az-zuhuuru donc feeñ u ou l'apparition dans l'ardoise bien gardée mooy. alluwaam boobu nekk ci juróom-ñaareelu asamaan voilà nga xam ne dogal yépp ci la ko bind ba àdduna di tukki dogal yépp ci lañ ko bind te que borom subhaanahu wa bind na ci dogal yi cinquante mille ans avant muy créer asamaan ak suuf si voilà maanaam en d'autres termes suñu jotaay bii nii ñun ak ni ñu toogee kenn ku ci nekk nii ci moment bi instant bi ak kenn ku ne sa fonction lépp nii ma nga woon borom bi dogaloon na ko ba bindoon na ko ci maanaam naka jekk da ko mosoon a xamee nii mais bi mu ko inscrire yi ci lawhul mahfuz bi ko ci inscrire yi mooy cinquante mille ans avant muy bind asamaan seen suuf si kon mënul woon demee nu nii tey voilà Seydina Haaruna moo waroon attaay maanaam mënta woon demee neneen Euh, troisième étape bi donc dix étapes la wax nañ trois yu njëkk yi deux yu njëkk yi troisième étape bi mooy aslaabu euh, zuhurul aba aslaabu euh, mooy ndiggal rein mooy rein walla ah ndigg ginnaaw al aba bàyyi hein hein maanaam c'est pour dire que euh, ci ndiggal bàyyi donc dans les reins des des des des des des parents des des pères maanaam le fait que nit ki di jóge ci ndeyam ba ci baayam ndeyam baayam maanaam noonu di di di noonu di di di jàllar bi ko ah di di di di di di ko jóge parce que kenn ku nekk ci ñun su dee yàlla dogal na ci yow nga nar a am dans dans dans dans dans cinquante mille ans ay sët sa sët yooyu yëpp ñu ngi seen diggal ginnaaw instant bii sa sët yooyu yëpp yaa ngi leen di yàlla di dem te yëgoo leen voilà. Hmm? voilà loolu la ñu ne euh, ñun ñëpp maam Adama alayhi salaam ci la ñu nekkee woon ci ndiggam ci digg ginnaawam borom bi subhaanahu wa taala moment boobu ci la fasante woon ak ñun kóllëre am na benn pacte boo xamante ne moom la fasante woon ak ñun ci boobu noonu ba pare ba mu ñu laaj ne xanaa du man maay seen borom alastu bi rabbikum xaalu balaa ñëpp ne ahankay ñëpp ñëpp ñëpp ñun ñëpp on était témoin ñun ñëpp on a assisté à à à ce pacte d'allégeance à ce serment ñun ñëpp tous amul kenn ku absenté woon amul. ni ñu ni ñu ñàkk absent wee foofu nag yow yowmal xiyaamati noonu la ñu ñàkk absent wee aussi. <coughs> voilà. parce que loolu moom foofu en fait cycle beneen cycle bi foofu la tàmbalee parce que en fait affaire bi ñetti cycle la mais après bu ñu paree insha allah dinañ tudd ñetti cycle yépp hmm? donc ñeenteel bi mooy kon ginnaaw bañ nekkee ci ndiggal maam digg ginnaaw maam aadama ci lañ nekkee ci ñeenteel bi mooy manzilu wàccuwaayu mooy la demeure manzilul xitaab mooy wàccuwaayu jokkalante kàddu bi mooy la demeure de l'allocution allocution bi wal jawaab ak tontu bi et de la réponse donc mooy de l'allocution et de la réponse mooy lan ma alastu bi rabbikum yawma mooy jour bi nga xam ne bis ba nga xam ne borom bi ne woon na alastu bi rabbikum xanaa du maay seen borom ne suis-je pas votre seigneur ñépp ni ko ankay moo tax ba balaa boobu mooy baa boobu moom moo ubbi kàddu mbindeef yi moo ubbi kàddu mbindeef yi kàddu nit ñi moo tax moom lañ njëkk a prononcé mbindeef yi existence bi mais ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam la tàmbalee ndax moom moo njëkk wax balaa ahankay et balaa boobu yenent bi waxoon sallallahu alayhi wasallam euh, bi mu ko exprime parce que loolu yàgg na de lii nii lii nii lii lu yàgg yàgg la te waadu naamaan la woon waadu naamaan foofu la woon mooy euh, Arafat montagne Arafat voilà ñun ñëpp maam ndiggal maam Adama alayhi salaam depuis moo tax ci jour boobu parce que loolu ci euh, juste moment bi ñu. créer moom aadama pétrir ko ci ci yaramam ci ci kiiwam ci ndigg li ci waadu naamaan ci la amee ci la réalité boobu amee woon borom subhaanahu wa ta'ala ne ñu euh, def tajalli boo xamante ne euh, lu ñu tuddee maanaam lii ci loxoom maanaam loolu loxo lañ ci tajal tajalli boobu yëngal ko ci maam aadama maanaam manifestation boobu yëngal ko ci ndiggal maam aadama ñun ñëpp ñu daal di génn nekk comme ay euh, ay particules ñu nekk comme ay particules et que moom Adama borom subhaanahu wa daal di daal di ñuy laajte ne xanaa du man maay seen borom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne balaa ahankay man mii maay seen borom man yow yaay sama borom. te foofu baat boobu balaa rek moo ko juboon leneen jubu fa xanaa du maay seen borom bu ñu nee ko waaw. dañuy wedd bu ñu ko déedéet dañuy wedd ahankay rek moo nekkoon réponse bu jub bala hmm 42 balaa balaa mooy 42 hein ba de laam 30 ak yaa bi nga xam ne moom lañu moo bu ko xëcc mooy yaa sans point ah mooy dix <coughs> et que valeur faciale bi mooy cent trente-deux cent trente-deux mooy xal xol ak Muhammad su doolee miim bi dañ ko sadda mais bon bref pour pour bañ a gudd ci ci ci kii ci loolu mooy mooy tamit ci wu alif lam ra mooy deneen mooy boo ko wëlbati alif lam ra 231 132 231 mais bon pour bañ a ah bi sallallahu alayhi wasallam mooy xolu univers bi mooy le cœur de l'univers sallallahu alayhi wasallam mais aussi c'est l'eau de la création parce que comme ni ko yàlla waxee wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayyin et que ndox lañu def ni lépp luy dund ci ndox la dund et nous avons fait de chose vivante tout mais eau boobu maa mooy mooy trente quarante deux bi ñuy wax maa u tamit quarante deux mooy balaa c'est-à-dire que mooy mooy mooy c'est-à-dire la source même de l'existence mooy l'esprit mohammédien c'est-à-dire l'esprit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ci saa bi la sallallahu alayhi wa sallam bi nag sallallahu alayhi wa moo tax c'est le aussi de l'univers c'est-à-dire que mooy ki nga xam ne mooy pomper mooy mooy mooy mooy transmettre toute chose c'est-à-dire il est au cœur de toute chose dans l'univers dans l'existence sallallahu lépp ci moom la jóge mooy xol bi sallallahu alayhi wasallam moo tax moom moo njëkk a wax balaa gis nga wax boobu mu wax balaa bi mu ko waxee euh, ci la defee benn son bi mu def son bi mélodie bi mu àndal moo résonné ci univers bi yépp moo tax lépp dafa nekk en symphonie di zikar di tudd yàlla tout l'univers neex boobu mu neex gis nga waaye yi ngay dégg yépp ci neexaayu wax jooju ci lañ koy toppandoowee maanaam moo leen di ante ngay gis gaa yi di bëgg di way di neexal di kii mélodie yépp ba biir àjjana yépp te duñ mën a produire ba tey neexaayu wax jooju yent bi sallallahu alayhi wasallam ne woon bala waaw moo tax suñu buñ ko waxee ñun ci lañ ko mën a wax ñun ñëpp ci lañ ko mën a wax bala hankay ah, boobu mooy beneen étape bi juróomeelu étape bi donc si kii <laughs> bu tuunul ummahat mooy biiru ndey yi biiru ndey yi eh, loolu mooy kon gaa yi jaar nañ après balaan biiru ndey yi euh, juróom benneel bi mooy alaalam ad-dunyawi alaalam adduna bu suufee ji mooy le monde ici-bas ici maanaam mooy mooy ñun fii ñu tollu fii ñu ne nii fii bii mooy beneen étape bi fii nag la troisième cycle bi tàmbalee moo tax cycle boobu moo gën a gàtt ndax moom fii la jeexe ci juróom-ñaareelu étape bi mooy al barzax mooy barzax barzax mooy lisme mooy nit ki su deewee rek wa fii te ci foofu la nekk firaaku tàqalikook alamul ajsam adduna yaram yi donc foofu la nit ki di tàqaloo ko ak adduna yaram yi le monde des corps le monde des physiques juróom-ñetteelu étape bi mooy bi jeexal étape bële mooy ñaareelu étape bi mooy aljannatu aw naar aljannatu ajjana aw naar wala sawara. waaw waaw mooy juróom-ñetteel bi wax nañ wala waxuñu ko mooy pang gi aw wala boog dañ koy tuddee tamit yawmal qiyaamati bisub taxawaay bi pang gi mooy euh, le rassemblement le grand rassemblement. wala jour de la résurrection <coughs> mooy juróom-ñetteelu étape bi <coughs> juróom-ñeenteel bi mooy àjjana wala sawara fukkeelu étape bi mooy alkasibu li ahlil jannati alkasib mooy tund wa la dune pour waa aljana ndax waa aljana buñ demee aljana ñoom dañuy taseeg yàlla ci dune boobu ci benn dune foofu la ñuy joxeente rendez-vous comme ni ko xadis bi waxee bu ko defee foofu la ñuy gisee borom bi subhaanahu wa ta'ala maanaam moo tax ajjuma ju jot la ñuy dem foofu ñoom waa waa àjjana ajjuma ju jot la ñuy dem foofu moo tax yowmal masjid lañ ko tuddee bisub yokkute gi hmm? ajjuma ju jot ñu dem foofu biir dem ci tund woowu dune yi bu ko defee bu fa taxawee ñu daal di gis lan suñu yàlla borom subhaanahu wa ta'ala amin ñu daal ñu daal koy gis nag ndeysaan eh, kontaan waaw wujuhun yawma'idhin nadira ila rabbiha nadira waaye xar kanam bis boobu dañuy ko dañuy dañuy naat ils prospèrent pourquoi parce que dañuy gis seen borom wal aaraaf ak fa ñuy wax aaraaf li ahli naari ñeel waa safara mooy bu bu waa safara yi bu ñu demee ba war a jinn euh, ba ba war a nekk fi nga xamante ne moom mooy diggante àjjana ak safara <coughs> wala boog moo tax aaraaf wuute dafa am ci li muy tekki moo tax fii maanaam bi muy yor mooy biir safara lay nekk mais mooy ne baada an gannaaw ba nga xam ne yadaa teg na fii xaa ci moom aljabbaaru yàlla bi nga xam ne mooy kii njëkk mboole mbindeef fi noot leen kadamahoo ndëggu tànkam maanaam mooy comme ni hadith bi wax bi Sahih Bukhari la ne ama rahimahullah yent bi sallallahu alayhi ne borom bi subhaanahu wa day dem ba bu jëlee tànkam maanaam day dugg aj aj safara day jël nit ñi du dugal bu ñu dugalee dugal dugal dugal dugal dugal dugal dugal ba mu fees day mel ni benn mbayeen rek bu bu lekk ganaar rek ba kii rek daal daal di def nii yàq yàqale ko nii rek dégg nga rek biir bi resaat ñu laaj ko ndax suur nga mu ne dolli ma waay maanaam safara noonu lay demee maanaam voilà léegi day day day dañ koy duy duy duy duy ba gis ne mi ngi rembet rek mu daal di mel ni ku yàqeeku rek. ku yëngatu mii rek lépp resap ñëpp gaa yi gaa yi ci biir ñu ne ko doyal nga mu ne dolliwaat hal min masid moom la borom bi yow yawma naqulu li jahannama hal imtala'ti fa taqulu hal min mazid bis la boo xamante ne dañuy wax jahannama ne ko ndax fees nga mu ne est am na lu may doole maanaam euh, loolu tamit tegginu wax la maanaam waxul yàlla ne ko dolli ma maanaam est-ce que am na lu may dolli parce que dolli gi ñu koy dolli mbugal la te bugg ko mel la borom bi subhaanahu wa ta'ala maanaam ne est am na luñ may dolli hal min bu ko defee eh nee na ñu ci dolli di dolli di dolli ba nga xamante ne léegi nañu waroon a dugal safara mu ne xatta yadaal jabbaaru qadama ne nga xamante ne nag léegi ba borom bi subhaanahu wa nag daal di ciy teg dëggu tànkam mooy borom bi nga xam ne mooy kiy njëtt mindee fi maanaam ngir jabbaar mooy kii njëtt mi noot du maanaam le contraignant l'infiniment contraignant mooy al jabbaar boobu maanaam boobu la yor foofu mu teg ci lan dëggu tànkam mooy dëggu tànkam mooy qadama moo tax firi bi borom xooy ne peut-être li muy tekki ñu wute ci ñenn ñi ne li muy tekki mooy ndëggu tànk comme ni ñuy wax ndëggu tànk mais loolu manifestation la waay la ci ni borom subhaanahu wa ta'aala dafa dafa teg daal ñu daal di koy tuddee ne ndëggu tànk ndëggu tànk mooy pied en français. léegi bu waxee loolu am na euh, moo tax ñu ne euh, ba yenn borom xooy rahmatullahi ne manifestation boobu mooy ne. borom subhanahu wa ta'ala comme li yent bi wax na sa alayhi dafa am ay mbindeef yoo xamante ne dañ leen a bind rien que pour ñu feesal safara ñoom kon bu yàlla defee nit ñi nekkoon ci kaw suuf te te waroon a dem safara bañ fees ñooñu la koy mottalee maanaam boobu boobaa xadama li muy tekki mooy ñamu dogaloon ci lu jiitu parce que xadam mooy mooy ak jiitu maanaam ñamu dogaloon ci lu jiitu ne ñooñu lay feesalee safara mu daal di leen fay dugal ay mbindeef lañ daal voilà ay créature lañ mën nañoo nekk lu ne nag mais ñii di dem safara duñ fa nekk duñ dem duñ fa dem en tant que nit nii ah parce que dootu ñu werati jëmm ji jëmm nit bi que jëmm ji yàlla daf ko teral lool jëmm yent bi la sallallahu alayhi du loolu la nit ñi di duggee safara def dañ leen di soppi ñekk yeneen i jëmm boo xam ne yent bi sallallahu alayhi ne diggante nopp bi catu nopp bi ak mbagg bi picc bu ko dawee juróomi téeméeri at du yegg noonu la leen di màggale parce que ni ñu tuutee ni kuñ sànni biir sawara sa ak ni mel du yegg day seey ci diggante bi hmm? gaa yi léegi bu gaa yi demee ba dugg biir sawara euh, loolu gisoon nañ ne borom subhaanahu wa ta'aala da leen di bon après loolu nee xadiis bi ne bu loolu amee yàquwulu xat xat après mu ne nag léegi doy na doy na maanaam mën na tekki loolu wala boog bruit bi muy def la pour ne fees na léegi loolu mooy aaraaf ci waxu yenn ci benn yenn ci wax yi maanaam waa kon nag bu loolu amee léegi nag bu lii lépp amee ñay dem àjjana dem àjjana maanaam ba nekk ci kasif maanaam maanaam fa ñu kasif fa ñuy tasele taseeg borom subhaanahu wa ta'ala ngir gis ko ak fa ñuy wala bokk ci aaraaf maanaam mooy ñu dem a dem ba ñu war a dugg sawara yëpp dugg nañ ba léegi safara nag léegi nag finalement léegi nag tëj nañ ko parce que comme li yent bi wax salaa alayhi wasallam bu waa àjjana demee àjjana waa safara dem safara ba mu jeex dañuy daal di teg euh, dee ci digg ci seen diggante ñoom ñaar ci kaw sirat seen diggante ñoom ñaar àjjana ak safara bu boobaa ñu ne ah yi àjjana gaa yi gaa àjjana yi xam ngeen kii wa ñu ne ko kii mooy dee waaw boobaa ne euh, meloo xar xar xar ak yëkku kuy lay yor waaye bu lewet mu weex moom lay yor dee moom dee noonu la mel ci xaqiiqa réalité bi moom réalité dee noonu la mel dañu ne ah waaye gars yi xamee ngeen kii wa ñu ne ah kii kay kii moo tax ñu ñëw fii waa àjjana kii kay bu dul woon kii xam ngeen bii kii kay alhamdulilah ba existé kii moo tax kii ah waxa waxa waxa wala mais waa sawara yéen xam nga ngeen gi waa sawar ne kii moo tax ñu ñëw fii ñu ne kii kay moo dag dog suñu bànneexu àdduna yëpp kii moo nang wax a wax mu ne voilà <coughs> léegi nag tey dañ koy rende Seydina Yaxya alayhi salaam moo koy rende koy tëral rendi ko rendi dee maanaam kon ñu xam ne dee dana dee dee day dee ah rendi ñu ne yaa ahlal jannati xuluudan fala aljanna sax leen léegi dee amatul yéen waa safara sax leen yéen dee amatul moo tax bu boobaa yent bi ne sallallahu alayhi wasallam waa àjjana nga gis boobaa ñu bég mbégte bu jéggi dayo yokk ci seenu mbégte waa safara tamit parce que léegi xam nañ sa c'est fini ah. mm-hmm. ñoom ñu ngi foofu léegi waa safara tamit ñu daal di tiit tiitaange goo xamante ne bu jéggi dayo lay doon tamit ngir ne xam nañ ni c'est fini léegi mm-hmm. tëj li ñu buntu safara yi tëj buntu àjjana yi léegi c'est fini lépp nee nañ ko ràpp maanaam mooy processus bi am di parce que loolu ay étape la parce que nit ñi du nit ñi duñ dugg safara rek ñu tëj lépp duñ dugg àjjana rek ñu tëj lépp parce que àjjana buñ ko ubbee ba gaa yi dugg am na ñoo xam ne dañuy nekk biir safara war faa génnee moo tax duñ ko tëjagum gaa yi dañuy génn par ndànk-ndànk ñi war a génn yépp ñu génn bañ sauver ñépp ba mu des gaa kese kese kese kese kese kese kese léegi nag ñu doog koo tëj. waa maanaam nga gis ne bokk na ci mbugal bi ñuy mbugal waa safara espoir boobu ñuy faral ñuy am akas néew ci biir faf nag mu tas yaakaar googu ñuy am ci ne xëy na daañ ma si génn gaa yaa ngi génn par ndànk-ndànk bés dana jot xanaa ma génn mais jullit ñi ñooy génn maanaam ñi ñi ñi jullit ñoom ñooy génn mais day wane kon jullit waaw jullit mën naa dem sawara. jullit naa dem sawara. léegi nag kon fukkeelu étape boobu bu jàllee waru joxoo day daal di am nag delluwaat alxataratu toq ga ila bahri zaati ci géeju nekk-nekk bi na le retour donc de de la goutte vers l'océan de l'essence ñépp delluwaat ci yàlla kon loolu moom mooy étape bu njëkk bi moo tax mu ne qaala wax na taala aji kawe ji suratul araf aaya 29 ñaar ñaar fukki laay nag juróom-ñeent mu ne kama bada akum taawudun kama kéem ñi nga xam ne bada akum noonu la leen tàmbalee taawuduna noonu ngeen di delluwaate ay maanaam mi ngi ci nam mu ne kama kéem ñi nga xam ne bada akum noonu la leen tàmbalee min hu ngeen tukkee ci moom yàlla wa kuntum te ngeen meloon kal qatarati kéem ak toq min ba'di zaat ci géej gi nekk nekkam géej gaa moom mooy nekk nekkam maanaam hein, comme vous aviez hérité de lui et que vous étiez à l'image d'une goutte de l'océan de l'essence ta'uduna ci ngeen di dellu ilayhi jëm ci moom na donc ci ngeen di delluwaat voilà vous retournerez vers lui donc fa tarji'u mu daal di delluwaat alxataratu toq gi ilaa bahrihaa jëm ci géejam ga maanaam toq toq géej ndox bi génne woon ci géej gi delluwaat ci géej gi mooy ruuxu nit ki nga xamante ne ci yàlla la jóge woon nekk souffle divin mooy delluwaat ci yàlla rek hmm. kama qaala kenn li nga xam ne noon la waxe moom buur yàlla taala aji kaw ji inna lillahi wa inna ilayhi raji'un comme aaya bi ñu doon wax sànq suratul aaya téeméer ak juróom fukk ak juróom benn maanaam 156 maanaam inna naka ñun kat li wér boor mooy lillaahi yàlla rek ka ñu moom moom ñun kat yàlla donga ñu moom wa inna te li boor mooy ñun kat ilayhi jëm ci moom dong raji'un la ñuy dellu ay maanaam li mu ci nam mooy min wu ci moom yéen la ñu juge wa bihi te ci moom lañ jaare ilayhi wa ilayhi te ci moom la ñuy dellu wa qaala wax na moom buur yàlla taala aji kawe ji fil ci jeexital gu ilay jëm ci moom nee na mbir yëpp ndaytal ndaytal gi maanaam le terminus ci moom la mooy fi mu waxee ci sooratu nag mi ñeent ñaar 42 42 doon wax sax nag mi ah mooy sooratu 53 ah mooy lan mooy Ahmad al habib sallallahu alayhi wasallam mooy wa anna ila rabbikal muntaha loolooy aaya bi waa nati li wér bu wóor mooy ila rabbika jëm ci sa borom donc kese rek al muntaha mooy daytal gi terminus bi en fait euh, subhaanallah terminus bi mooy jëm ci yàlla maanaam amul finalité voilà amul finalité mooy terminus bi amul amul fu ñu ne lii fii lay yem moo tax kuy dem ci yàlla amul terminus réel lu dul ne mooy vers Allah vers Allah foofu mooy terminus bi waaye wa anna ilaa rabbika moo tax mu la ko jëme ko ci yent bi sallallahu alayhi moo tax yent bi sallallahu alayhi moom ci boppam mooy terminus bi et moom dañul di dugg ci géej gi nekk-nekk borom bi subhaanahu wa taala di ko découvrir saa su ne di ko explorer saa su ne et du ko xam mukk ba dajal ko yent bi sallallahu alayhi wasallam du xam mukk yàlla ba dajal ko mais saa su nekk mi ngi gën a xam yàlla saa su nekk mi ngi koy gën a xam saa su nekk mi ngi koy gën a découvrir saa su nekk mi ngi ci gën a dem te du deñ di ci dem mais moom mooy secret wu essence boobu moo tax mu nekkoon lay terminus bi nag mooy yow mooy yentu saa sax moom la wax ci maarij bi ci euh, introduction bi huwal muntaha wa kullu jaamin wara'ihi yenent bi sallallahu alayhi moom mooy ndeytal bi moom ci boppam mooy terminus bi te lépp ci ginnaawam la la la la dikk moo tax moom mooy ki nekk ci kanam nekk nekk début wu ba pare nekk terminus bi sallallahu alayhi wasallam parce que mbir mi c'est cyclique moo tax jëmmi début bi mooy jëmmi fin bi loolu am na bés fii ñu leeraloon ko ak cant bi ni mbir mi yëpp jugee ci cant hmm? delluwaat ci loolu lépp jóge ci yent bi sallallahu alayhi wasallam di delluwaat ci yent bi sallallahu alayhi wasallam moom mi nga xam ne moom mooy secret wu nekk nekku borom bi subhaanahu wa ta'ala borom bi wax na ci sourate Shura aaya bi ba aaya 53 su nga affaire bi ñu muy dellu si ah mooy mooy mooy bi ko jeexal te boobu moo am xaa miim ayin siin kaaf moo am cinq yi cinq yi cinq deux fois rek la ñëw te bii dañ ko tàqale bu njëkk bi mooy sooratu Maryam kaaf haa yaa ayn saad te loolu yent bi la sallallahu alayhi mooy turam bi nga xam ne moo dajale mboolem tur turu turu turu xéewalu zahir yi ak yu baatin yi yenent bi sallallahu alayhi wasallam mooy kaaf ha ya ayn saad waaw mooy mooy mooy mooy tur tur tur bi ko wàllu yu mag yi xàmmee suy wàcc euh, ci diwaan bi tur boobu lañ koy xàmmee kaaf haa yaa ayn saad comme laa ilaha illa allah suratul an'am saar bi nga xam ne tawhid rek la jàngale du début à la fin 165 aaya la waaw kaaf haa yaa ayn saad d'ailleurs secret wu yu bari bari bari bari tur yàlla yu yàlla ci boppam allah tur tur nekk-nekkam boobu allah day wër-wërloo ci chiffre boobu waaw boo tax suratul an'am jeexe ko te mooy surat six bi xam nga voilà six six mooy waaw ah ci tur tur ci ci a ah, a ah, ba ja da ha wa waaw bi mooy 6 bi lecture faciale bi mooy 616 bi mooy salaatul faatihi mooy wa allama aadama al asmaa kullaha yàlla xamal na moom aadama tur yëpp tout moo tax yëpp ñu ngi sóoratul An'am tawxiid ba tawxiid jeex du début à la fin niñ koy incarner ak façon yi lépp mi ngi ci sóoratul dangay gis importance su saar boobu saar la bu doy waar bu doy waar surtout Maryama moo ko ubbee fële kaaf haa yaa ayn saat hmm? nekk dix-neuvième sourate ah hmm? saar bi njëkk a wàcc dix sa aaya aaya la surtout ah hmm? alaq iqra basmala 19 bi et cetera donc 19e sourate sourate que Maryam mooy seul jigéen bu ñu tudd ci alxuraan sayyidatu Maryam alayhi salaam parce que lu tax parce que moom mooy ki nga xamante ne mu représenter à elle seule à elle seule lépp luy secret ak leer. boo xamante ne euh, dafay reflété wu ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam en tant que jigéen moo tax mu nekk soxnaam àjjana ah, sayyidatu Maryam alayhi salaam et que muy mooy mooy miroir am son miroir Muhammad la 92 mooy miroir bi hmm? deux cent quatre-vingt-dix voilà et puis et puis voilà voilà donc euh, voilà saar biñ biñ ko tudde saar biñ ko tudde te xam nga lu ci yéeme ci bi mu nekk Kaafa yaayal saat baat bi mu ci teg xam nga du du est-ce baat bi du verbe du du du sujet du kii zikr zikr zikr rahma te zikr mooy deux cent mooy mooy neuf cent vingt c'est-à-dire quatre-vingt-douze fois dix. ah voilà. zikr. Hmm? maanaam mooy euh, euh, mooy la plénitude ci yent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax yent bi sallallahu alayhi soo bëggee dëgg dëgg dëgg jeex ci moom da il faut nga takkoo zikar te moom la ko bi mu bi ko borom bi di wax ci sooratu nuun wal qalami wa ma yasturun 68 sooratu 68 te parce que saar boobu aussi 68 bi euh, ci Euh, mat fa anqa ah développé nañu 68 bi waaw saxa boobu maanaam mooy xaraf bi njëkk ci salaatu faatiha ak bi ci mujj ah boo nee saa laatul faatiha saa ak xa 68 et que li ci digg bi yëpp boo ko addadee boo ko compter li ci digg bi. entre saa bi ak xaa bi 548 la mooy Ahmada Tidiane waaw. après 68 mooy awalu mooy xakam mooy zakiyu voilà voilà min voilà ci salaatul faatiha voilà waaw hmm? eh, naka lañ ko waxe hmm? Hmm, kii bi laay wax waaw waaw waaw boobu eh, ci mat ko an kaa bi laay voilà min minha bada kawnul xalifati ahmadan ramz as-sihaahi wa zinatul azkiyaa'i bal awwalun maa xaakimin muhyil wara sirru sarirati aynu kulli bahaa'i bal sirru asraaril faridati nuuruha yaa majma'al abhaari wan na'maa'i da amatal xadaraati qad xussistumu isnal faridati durrata sulahaani haadi salaatu dalaalatun li muhammadin bi xaqiiqati tawxiidi lil xurafaa'i mawshuura azwaaqil macaarifi wal xaqaa'iqi fàtte naa ci tegu waaw mawshuura azwaaqil macaarifi wal futuuxaatil kushuufaati afal anbiya yi voilà Cheikh na Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu ta'ala anhu euh, moom mooy voilà wahiya salaatul faatihi ma'ruufu min baynil akaabiri man madaa wal jaa'i voilà voilà salaatul faatihi Cheikh Ahmad Tidiane Chérif radiyallahu ta'ala anhu en tant que sëkk xam nga secret yenent bi sallallahu alayhi wa sallam salaatul faatihi moom mooy secret bi nga xamante ne moo ko feeñal waaw boo xamee salaatul faatihi ak dayo bi mu am ne mooy secret bu mag bu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam yenent bi sallallahu alayhi wa jël ko jox ko Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu fekk Seydou Mouhamed al-Bikri jotoon na ko radiyallahu mais jotutoon woon dëgg-dëgg ndigal gi mais mënu ko woon bañ a jot comme ni ko ñëpp xame ngir xalwa bu mu ci def ak et mais salaatul faatiha yi mooy secret yent bi sallallahu alayhi wasallam bu mag bi nga xam ne moo euh, Cheikh Tidiane radiyallahu anhu bu waxoon dëgg dëgg dëgg salaatul faatiha non gars yi dañ koy gars dañuy tàqale diggante boppam ak baatam dëgg la salaatul faatiha même boo ko xamee boo xamee salaatul faatiha am na loo ci wa noo ciy waxe mais boroom xam-xam yi dañuy dajaloo ne saa yi dañ koo rendi non salaat faatih allahu akbar laa ilaha illa allah mooy ci gàttal daal pour tënk muy secret yent bi sallallahu alayhi bu mag bi gën a mag ba dajale lépp yonent bi sallallahu alayhi wasallam wóoluwul mu feeñ lu dul ne dafa war a gëneel bu rëy boobu mu jaarale ko ki nga xam ne moom mooy secret bu mag bi mooy Cheikh Ahmad Tidiane moo tax salaatul fatihel maaruufu ba ñu xam min baynil akaabiri ci diggante ponkalu mag nitu yàlla yu mag yi nga xam ne mooy aqtaab yu rëy yi ak euh, mafatih yu kawe yi afraad yi ñooñu ñu mag ñi ci ñoom ñoom xamoon nañu existence salaat fatiha moo tax Sayyid Muhammad al-Bikri xutbu bu mag boobu duggoon xalwa boobu mu jaraloon ko li mu ko jaral durée boobu yëpp mu jaraloon ko pour mu def ko moo tax xam nañ ko man ma daawal jaa diggante ñi weesu ak ñi di ñëw moo tax min ha bada kawnul xalifati ahmadan ramza sihaahi wa zinatul azkiyaa moo tax ci salaatul faatihi ci lay feeñee nag mais xalifa bu mag boobu muy si Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala ne moom mooy junju ndekete moom mooy ki incarné dëgg li nga xam ne moom mooy as-sihah maanaam dañu ko wax sihah ngir junju sax c'est-à-dire que pluralité boobu mooy la vérité la véridicité et la véracité ci tukkee ci sax maanaam ngir ne saa salaat faatiha yëpp 616 la soo jëlee saat bi ak xaa ñaata la 68 li ci diggante bi mooy Ahmad ak tijani maanaam nga gis nim ko incarné maanaam moo laqatu ci ginnaaw parce que comme ñaar yi ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñoo nekk ci cat li mooy ne moo moo nekk ci biir moom nëbbatu ci moo laqatu ci ginnaaw lépp luy dëgg ak lépp lu ñuy waxee dëgg nu ñuy incarné dëgg ak nu ñuy melowoowee dëgg la vérité la véracité et la véridicité ak siddiqiyya gi lépp nuñ koy incarné bal awalul d'ailleurs moom sax mooy mooy ki njëkk ki nga xam ne mooy instigateur bi affaire yëpp secret parce que awal 68 la tamit al awalu al awalu 68 al awalu 68 la. maanaam 616 boobu allama aadama al asmaa kullaha yàlla xamal na moom aadama mboolem tur yi mooy salaatul faatihi secret bu mag boobu mooy ne Ahmada Tidiane al awwal ahmad Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu mooy ki nga xam ne mooy secret bu mag bi jolli bi njëkk bi nga xamante ne moo jollee ci nekk nekk yonent bi sallallahu alayhi ngir mboolem mbindeef fi mën a exister. bal awwalun maa xaakimin ànd ak ne moom mooy xakkam ndax xakam tam 68 la maanaam mooy ki nga xam ne yàlla buy juger mbir yi moom lay moom moom lay taxawal muy représenter juge boobu mooy taxawal mbir yépp di ko àtte arbitre ci univers bi muhyil waraa ndax baatu muhyi mooy kiy dundal le vivificateur tamit 68 la waaw moo tax mooy sirru sarirati lu kulli bahaa'i secret secret yàlla bu mag bi secret ba gën a làqatu ci secret yi te mooy yenent bi sallallahu alayhi wasallam moom mooy secret nekk ki nga xamante ne lépp lu taaru bañ koy gis aynu kulli bahaa'i mooy jëmmi taar boobu secret boobu la bal waaw hmm? ah, bal awwalun ma xaakimin muhyil wara sirru sarirati aynu kulli baha'i bal sirru asraril faridati nuuruha li fi nekk sax bal li fi nekk sax mooy sirrul asraril faridati moom mooy d'ailleurs secret salat fatihi boobu ñuy wax nga xam ne mooy yaqutatul farida dafa bokk turu salat fatihi al yaqutatul farida moom mooy secret yi secret yi salaatul faatiha ba pare nuuruha mooy leeram mooy leeru yi nekk ci salaatul faatiha boo ko xoolee maanaam booy mooy Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu yaa majma al abhaari wan yi ay yow Cheikh Ahmed Tidiane mi nga xam ne yow yaay fi géej yëpp di daje yow yaay ki nga xamante ne ci xéewal yëpp ci yow la ñu dajaloo te foofu la ñuy jóge daamatal xadaraati kat xussistumu isnal faridati durrata sulahaay yow mi nga xam ne yaay daamatul xadaraati xadara yépp yow yaay base fondamentale bi nga xamante ne yow yaay fi nga xamante ne foofu la ñuy taxawee xadara yépp yow yaay yow yaay yow yaay base bi nga xamante ne pilier bi maa fi nga xam ne moom la ñu reposé xadara yépp foofu la way Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu xat dëgg dëgg xusustumu jagleel nañ leen ah isnal faridati ndigal ci mën a joxe salaatul faatihi nga xam ne benn la càppaaculi la durrata sulaha yow mi nga xamante ni yaay wurusu ngalamu mbooleem ñi sell ñi moo tax haasi salaatu gis nga salaat faatihi bi dalalatun li muhammadin bi haqiqati tawxiidi lil urafa dalaalatun day tegtale li muhammadin ñi xaqiqatu muhammadiya wala salaat faatihi mooy secret xaqiqatu muhammadiya sa sa salaatu dalaalatun li muhammadin waaye bi xaqiqati taarif bi xaqiqati tawxiid dafa taxawee ci dëggi dëggi tawxiid wéetal yàlla borom subhaanahu wa taala maanaam salaatul faatihi boo ko jëlee allahumma ba ci miqdaaril azim 77 maanaam 7713 la <coughs> adab <coughs> wala 7714 ci bu ñu jëlee <coughs> am na benn alif bu ñu ko ñuy wax mais 7713 7713 boo xoolee 77 13 la 77 mooy huwallahu treize bu mooy ahad huwa allahu ahad salaat faatiha bi loolu lay junjaale nekk ni yàlla ni mu nekkee ci xad ci euh, ci xadratul ahadiya nga xam ne amul foofu noonu tur yëpp dañoo nekk benn melo yëpp nekk benn amuñu différenciation yent bi sallallahu alayhi wasallam fa nekk xaqiiqa tëju moom rek la tajal yeewu ko mooy xàqatul ahadiyya mooy huwallahu ahad moo tax sourate Ikhlas hmm? salaam faatih nag day day day day day retracer secret boobu moo tax teg ci ne lil ghurafaa'i waaye ay pour nandite yi la ñi nan dëgg dëgg mooy aarif billaahi ñoom ñoo ñoo comprendre secret boobu mooy hadi salaatu de la ñooy ne day tegtale yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam xaqiqa yent xaqiqa xaqiqatu muhammad ya sura abwaaqil ma'aarif wal futuuhaatil kusuufaati asal anbiyaa yow mi nga xamante ne yow yaay mawsuur mawsuur mooy li nga xamante ne mbir yi buñ dajee ba pare moo leen di tasaarewaat xam nga mooy géej gi dajalee lépp waaye moo leen di tasaarewaat mawsuur mooy prisme bi nga xamante ne multidimensionnel la mawsuur avoir zawq yi mooy goût yi nga xam ne les connaissances gustatives yi nga xamante ne ñoom ñooy azwaaqil ma'aarif nga xam ne ñoo jóge ci xam yàlla yépp les connaissances ah wal futuhaat ak fatxu yu mag yi ak al kushufaat kashfu yu mag yi dévoilement yi fatxu yi mooy ouverture yi ouvert illuminative yi kushufaat yi yépp asal anbiya yi yow Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu yow mi nga xam ne yow yaay euh, bant bi nga xam ne moom la yenent yi doon yor rek ba xasida bi jeex <coughs> mais euh, li ñu ci jublu woon rek mooy ne <coughs> mooy relation yi am ci saar yooyu yëpp et que lenn génn ci xàqatu yëpp yent bi sallallahu alayhi wasallam lépp day delluwaat ci yent bi sallallahu alayhi wasallam que après day dellu ci. Hmm? ci voilà foofu rek lañ amee tamit yeneen juróom yi ginnaaw kaafaa yaa ayn sa te dañ koo teqale xaamiim ayn seen kaaf foofu borom nee na alaa waawee alaa yogoo mu yëgal na ilallaa jëm ci yàlla doon kese rek tasiiru ci lay delluwaat ak umur mbir yépp foofu la ñu mucc lépp ci suratul alaq juróom-ñetteelu aaya bi ci suuratul mooy saar bi njëkk a wàcc daf ne inna ila rabbika rujaa inna li nga góor mooy ila rabbika jëm ci sa borom ar rujaa fa lay delluwaay bi kon xam nañu ne yàlla ci la lépp di delloo lépp ci mbir mi mbir yi ci yàlla lay dellu euh, léegi kon balaa insha allah pour ñu yem foofu ba jotaay bii di ñëw pour ñu mën a wax yeneen maraax bi yeneen mais am na ñoo xam ne malgré loolu bon te loolu jotoon nañ ko junju il y a yaakaar naa ñetti jotaay ci ginnaaw mais am na ñoo xam ne malgré que cycle yi yëpp existé nañ mais que ñoom ci àdduna bii lañ leen di tënkale seen cycle maanaam ñoom ñoom en fait parfois sax yàlla ñenn ñi sax ba bu ñu judd day fekk cycle yëpp weesu lañ ko maanaam euh, xam nga fukki cycle yi ñu wax yëpp fukki ah. cycle cycle bu mag bi mi ngi jóge ci ci yàlla delluwaat ci yàlla mooy cycle bu mag bi ñaareelu cycle bi mooy bu nekkee ci ndiggal moom aadama ah ba ci kasib bi hmm? voilà wala boog fële daa nekk ci aaraaf ci waxin woowu maanaam ci sens boobu bi ñu wax sànq ñetteelu cycle bi mooy bi gaa yi juddoo ba keroog ñu dee cycle boobu moom ñëpp xam nañ ko moom lañ tàmbalee woon jotaay bii weesu mooy la <coughs> mooy ku juddu naan juddu na lu mbir mi wër la ah waa ji de ah ñun de am nañ gan ngay dégg maanaam gane na àdduna génn na àdduna jeex na cycle <laughs> baa ngoog mi ngi ci biir adduna bi nekkatu maanaam nekkul woon ci àdduna bi léegi ñëw na jóge na fi jeex na cycle baa ngoog mooy juddu na dee na cycle boobu moom ñëpp ci jaar ak yeneen cycle yi yooyu tamit ñëpp ci jaar sauf que am na ñoo xamante ne moment bi ñuy départ ci benn cycle bi ci lañ yegsee maanaam bu ñu dañuy ñëw ci àdduna ngir seenu cellate ak seen xam yoonu cheminement bi ñuy jël dañuy brûler yeneen étapes yi balaa ñuy génn àdduna c'est-à-dire dañuy dee balaa deewa ñëw bu ñu deewee balaa deewa ñëw maanaam mooy dañuy rey seen bakkan loolu jotaay bi weesu ci lañ nekkoon ak nañ koy defee ak lu luy looloo yooyu ah, bu ñu reyee seen bakkan daal di jàll boobaa dañuy mos dee rek comme ni alquran wax in kullu nafsin za'iqatul mawt day mos dee bakkan day mos dee en fait du dee complètement da koy mos su ko xësee ba mos nag du tere mu nekk ci nit ki di dund ci kaw suuf waaye comme mos na dee jeex na looloo ci amoon solo te borom bi nee na laa yazuquna al mawta illa al mawtatal ula du ñu mos dee lu dul benn dee bu njëkk bi jeex na léegi bu ñu xasee ba dee mooy lan mooy léegi seen ruux yëpp seen bakkan la tan tilim tilim yëpp léegi soppi nañ ko mu nekk ruux ce qui veut que malaatal bu ñëwee sax ni day jël bakkan waajur du fa gis bakkan ruux la fay fekk te comme moom affaire am moom amul rapport ak ruux du ce qui fait du am lu mu jël voilà léegi kooku moom mu ngi dund ci kaw mais dee na ba pare après jàll na ci beneen étape bi. am nga trésor bi ñu doon wax sànq ku ko xës ba am incarné ko ba mat ci yow yaa ngi biir àjjana boo xasee ba jàll étape boobu nag nga xam ne dangay jàll nag gën a yéeg encore ci maxaama yi maanaam mën ngay dem ba delluwaat ci yàlla complètement maanaam ce qui fait que yow ci yàlla nga ne ci yàlla nga jëm ci yàlla yàllaay say mbir moom ngay wax moom ngay def moom ngay gis moom ngay dégg sa mbir yépp ci yàlla la ci yàlla ngay jóge te ci yàlla ngay dellu. ce qui veut ni yow gaa yi dañaa waaj a làqu na làqu na rek lañ mën a wax waaye dee na moom mënuñu koo waxati lu tax parce que ci yàlla nga nekk ci yàlla nga jóge ci yàlla ngay dellu jeex na kooku noonu dund bu muy dund fii am amutul maanaam kooku bu fi dundee rek nekkoon ne di dund njariñal jaam ñi la de waaye du moom ndax moom ala kulli xaalin dootul deñati di yéeg ay maqaama hmm. kooku ala kulli xaalin dootul deñati di yéeg ay maqaama mu ngi dund continuer di dund mais loolu nag nit ki pour mu man koo am faaw day tegu tànkam fi ko yent bi tegoon sallallahu alayhi wasallam looloo koy maye maanaam ne man daal damay xool yent bi sallallahu alayhi wasallam mel li mu bëgg li muy ma nekk ci loolu rek laay nekk suba ngoon guddi ak bëccëg te mooy sama rêve amul awma beneen bëgg-bëgg awma beneen rêve lu dul mel ni yent bi mel sallallahu alayhi wasallam jeex na tàkk ma roy ko nuru ko tariqa bii ñu yoon yor tariqa Chame Tidiane radiyallahu njariñ bi loolu la mooy ngir nga mën réaliser loolu delluwaat ci boroom buy jaaw nekkaat ci yàlla kese loolu mooy objectif mais ak néew ñu ñu ñu koy def ñu koy réaliser lu tax parce que jëluñu yàlla rek ñu def ko objectif foofu la problème bi nekk mooy le fait que jëluñu yàlla rek def ko objectif. voilà moom lañ doon wax keroog parce que yàlla soo ko deful objectif moom kese il faut nga jël leneen def ko objectif maanaam boo ko jëlul nga def ko objectif principal il faut mu am lu looy def objectif principal te bu boobaa loolu moo lay moo lay bloqué moo tax doo yegg maanaam parce que su loolu nekkee objectif principal bu boobaa loolu da lay mais su dee yàlla mooy objectif principal bi dootoo am blocage yooyu. dara du la mën a bloquer mais ñu bari bëri bëri fi ñu amee problème mooy dañuy bëgg a sóobu mais du ñu bëgg jël yàlla rek def ko principe objectif principal bi am nañ yeneen objectif principal yu am problème bi foofu lay nekk te munoo ne du ma def yàlla objectif principal du ma ko def leneen loolu manta ne faaw mu am leneen lu ñëw remplacer ko su fa su yàlla mais problème bi mooy loolu di ko remplacer du la combler jamais jamais lii combler nit kii li nga xam ne dëgg-dëgg mooy tax mu mën mën a am li mu bëgg lépp mu mën a dund dund gu dëggu te sell te dund googu dootul amati fu muy tàmbalee dootul amati fu mu jeex gis nga kooku foofu ku fa yegg yow amatoo notion wu temps ak espace parce que espace ak temps yëpp dañu mujj nekk sa biir yow te saa yu la neexee nga situé wu ci espace bu la neex ak temps bu la neex nga fekke waat événement bu la neex su la neexee nga dem fekke ji waat ba dara comme ni ko gay xaala bu la neexee nga fekkee ji waat Uhud su la neexee nga ànd dem delluwaat ci ginnaaw àndaat ak yent bi hmm. sallallahu alayhi parce que temps bi ak espace bi léegi ci sa biir lañ ne yow nekkatuñ ci sa biti parce que lu tax parce que da dem ba jeex ci yent bi sallallahu mu mujj mu mujj euh, nga bokk ci ay mbubbam c'est-à-dire que sa biti biti beneen la mais en réalité sa biir yent bi la sallallahu alayhi ngay dund mu jeex yow non yow si lépp yent bi la sallallahu alayhi te loolu moom mooy objectif loolu nag pour nit am ko faw maanaam ngir ubbeeku boobu nga xamante ne dootul tënkuti ci dara faw day nangoo tënku ci li ko yàlla tënk bu boobaa nag bu tënkuwoo ci li ko yàlla tënk ba ba tënku ci ba mu mat bu boobaa nag yàlla tënki ko ci leneen lu ne te tënku ci li yàlla tënk mooy restreindre ci li ko yàlla tënk mooy topp yoonu yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bunt yépp tëju nañ ba mu des benn boobu mooy buntu roy bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi loolu rekk ko tax a jóg nag amul leneen ku jàpp ne bu nekkee ci tariqa bi xëy na loolu daf koy dispenser ci topp benn sunna ci sunna yi c'est parce que comprendre enjeu wu tarixa bi comprendre lu tax ñuy jël tarixa bi tarixa bi boobu objectif la am amul beneen amul beneen te loolu ñépp ci yam chance amul ñoom sàmb amul demba ñëpp ci yam chance ku ci soobu rek mën nga ci mën nga mën nga dem mais sóobul te bul jël xaalu ñi nga xam ne dañ leen a biddi am dañ leen a jas bu nga jël ko def ko sa xaalu bopp boo ko defee da ngay juum am na ñoo xamante ne naka jekk yàllaa leen xëcc ñooñu da gis ñu am ay may yàlla yu jéggi dayo ñu am ay yegg ci ay makaama yu kawe sans def effort bu bari bul xool ñooñu parce que ñooñu soo leen xoolee dangay dangay dangay ngay juum xoolal ne sa vision lii la mooy yent bi sallallahu alayhi wasallam mooy sa royukaay Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu ta'ala nekk fi woon leneen lu dul loolu te keneen ku mën a doon bul ko ñee su fekkente ne teguwul gisoo ko mu tegu ci li Yonent bi sallallahu tegu boo demee nag ba tegu dëgg-dëgg ci li Yonent bi sallallahu alayhi tegu am nga lépp lépp amatul dara lu la rëcc waaye lu waay rëy rëy rëy rëy nga gis ko mu wuuteeg Yonent bi sallallahu alayhi yow bul ko ñee ci loolu mën ngaa nag constater may yàlla gu ko yàlla may waaye bul ko def sa royukaay sa royukaay def ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ku la mën tegtal yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga ànd ak moom ci loolu bis bu ko bàyyee nga continuer yow wuti ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam parce que boo demee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga yegg si ci moom dëgg jeex na lool mooy yegg nga ci yàlla ndax moom mooy terminus moom moo lay jël dugal la ci boppam nga daal di jeex takk ci moom comme euh, niñ ko waxee ci. Ah, faydul hubbi wal hayamaan fa saaru qatratan min bahri taaha humul umana hum ahlu ihtitaami ñooñu noonu nga xamante ne mooy gaa yi may wax nii ñoom dañoo mujj nekk benn toq ci géeju ki nga xam ne moom mooy yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne mooy taaha taaha tamit lu garaaw a garaaw la baat boobu parce que ñooñu ñooy ñi nga xamante ne ñoom la yàlla wóolu dëgg ñooy curateurs yi ñooy al umanaa moo tax yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam maqaama boobu la taxawe woon moo tax ñu ko doon wax al aminu li nga xamante ne mooy ñu bari bari lu ñu comprendrewul ci ne ki gën ci jigéen ñi ñi mës a exister du début à la du kenn ci gaa yi ñu ñuy tudd sayyidat Amina la yaay yenent bi la sallallahu alayhi ngir ne maqaama boobu la taxawe ci umanaa yu la bokk hum ahlu ixtitaam yi moo tax ñoom ñooy boroom xatmi yéegi ñoom maqaama xatmi yéeg bu mag ñoom ñoo fa taxawe moo tax ñooñu noonu lépp lu nit di wut ci ci lu moo tax koo ci gis ci ñoom am na lu ko yent bi sallallahu alayhi ci xat yéeg yent bi sallallahu alayhi wasallam mooy xaatimul anbiya Cheikh Ahmad Tidiane daal mooy xaatimul awliya waaye xaatimu maqaamal qurba masalan mooy Seydina Abubakar radiyallahu anhu xaatimul imaama maanaam nekk maqaama imaam moo tax mooy imaama aarif billah yëpp boo xamee xoolee nitu yàlla yu mag yi borom tariqa yu mag yëpp seen sëriñ seen kii nga xam ne ñëpp ci moom la ñuy dellu mooy Seydina Ali mooy xaatim mooy imaama bi et cetera et cetera te loolu noonu la demee. nga gis ñoo xamante ne dañuy am xatmiya ci benn mbir boo xamante ne mbir ñii ñoom ñoo ci yor xatmiya même bu dee ci biir wilaya lay bokk moo tax Cheikh Ahmad Tidiane daal ñu naan ko xaatimul xatmul wilayati al muhammadiyatul ma'lum moo tax ñu wax ne xatmu wilayatul muhammadiya parce que dafa am ñeneeni wàllu yu yoneen ñoo xamante ne ñoom ay xaatimul awliya lañ waaye ay isawiyuna wala ibrahimiyuna lañ wala na lañ et cetera loolu am nañ. waaye ñu féete kaw ca ñooña mooy ñii ma tudd nii léegi mooy naaw yi humul umanaaw hum ahlul xitaab yi ñoom ñooy borom tëj yi ñoo tëj lépp voilà mboolem lu nit di wut ci yàlla ñoom am nañ lu ko ëpp foof di dem di wéy lu tax lenn rek lañ ko amee ngir topp yoonu yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku topp yent bi sallallahu alayhi ñu topp ko ku ko toppul ñu topp ko ku ko bëgg nuru nuru ko ku ko bëggul nuru ñoom ñu nuru ko mu jeex après seen biir am na ay yeneeni i euh, différence mais en fait affaire bu xóot la foofu tamit géej la en fait boo xamante ni géej la gudul jeex en